waaye Seydina Ibrahim alayhi salaam loolu la defoon daal di gàddaay bilaadu rafiday ni di réew Iraq daal di ñëw àddu Kanaan fii ñu tuddee Palestine tey jii benn mu demee Égypte ca réewu Masr waaye benn mu ñëwee ci ci réewu Makka kon yonte Yàlla Ibrahima gàddaayoon na naka yonte Yàlla Luut moom tamit gàddaayoon na lii bëri ci yonent yi lool gàddaay googale ñaarali gàddaay gi mooy ban gàddaay ci gàddaay aa ah, ah, yaa ngi yore jikko yoo xam ne jikko yoo xam ne jikko yi baaxul da nga di fen wala danga nga di rambaaj wala da nga di jew wala danga nga di nafeq nga gàddaay bari jikko yooyele dem ci jikko yu baax li tam ci gàddaay la bokk jikko yi nga nekkoon ak defin yi nga doon def ak sottandiku yi nga doon sottandiku benn ci benn ci du yàlla benn ci du yonante bi nga bàyyi jikko yooyele daal di fekk jikko yoo xam ne jikko yu sell la lii mooy ñaareelu gàddaay gi ñetteelu gàddaay gi yaa ngi seen dëkk boo xam ne l'islam mi ngi fay jóg te mbooloo nekk fa dëkk ba yaatuwul dëkk ba rëyul nit ñi bariwuñu te dëkk ba nga nekk yaatu na rëy na mbooloo l'islam bari na foofale ngay bàyyi dëkk yooyu la di fekk dëkk yi ndaw yi ngay bàyyi mbooloo yooyu la di fekk mbooloo yu ndaw yi lii jihaad la ñu bari ñu ngi koy def nit ñi xamuñ ko dañoo foog ne seen dem ci yeneen bërëb ngistal la wala bëgg ñu xam leen la waaye fekk di loolu fekk dañoo gàddaay ngir yaatal diine yàlla gi kon yàlla na yàlla fay leen yaa rabbi kon yàlla nee na hatta yuhaajiru bete bu ñu gàddaayee fi sabilillah ci yoonu yàlla fa inta walla bu ngeen ne waqeet joxe gannaaw fa xuzuhum na ngeen jàpp leen leen nuus waxtu luum ngeen rey leen haytu wajatumu fu ngeen leen fi daje rek wala tattaxizu bu leen jàpp minum ci ñoom waliyan ak ndend wala ne seen du jaagal ak ndimbal jullit buy wut ndimbal naka wut ci war mboromam jullit jullit buy wut ndëgër laay naka wut ci mboromam jullit waaye boo wutee ndëgër laay boo wutee ndimbal ci koo xam ne du jullit bu ëllëgee ah fa mu jëm di diinaam ak fa nga jëm di sa diina kon waroon rek mu daal di la jàmb te lu la bett daal la mun ah lu la bett daf lay mun de lu la bett daf lay faral di mun kon l'islam booy wut foo sukkandiku na nga sukkandiku ci say moromi jullit boyul foo wéeru na ngay wéeru ci say moromi jullit bu ëllëgee duñ la jàmb duñ la wuruj ni la yàlla waxee ah moos xanaa bu fekkee ay nit la ngeen déglu fii bu fekkee ay nit la nit ñoo xam ne da ngeen fasante ak ñoom kóllëre duma la xeex duma dimbale ku lay xeex bul ma xeex bul dimbale ku may xeex kóllëre googu bu duggee sa diggante ak ay yéeféer a jëflante ñoom lislaam waxu ci dara moo tax mu ne illaa ndare allazina ña nga xam ne yasilu na danañu jokk illaa qawmin jëm ci ay nit baynakum nekk na seen diggante wa baynahum ak diggante ñooñu la misaaqun ak ndëgërlaay waaw euh, aw jaakum wala ñu dikkee leen fekk ñoom xat nañ ci suuf si mu amatuñu jëmuwaay amatuñu delluwaay ngir dooley lislaam bu ñu ñëwee di wut ak mbaax ci yéen bu ñëwee di wut ak yewenoo ci yéen mu ngi leen jàppandalal moo tax mu ne aw jaakum wala dikkee leen fekk xasirat mbir man naju na bu demee benn naju bu demee be xat suduruhum dënn ñooñale seen xol xat na ah, munatuñ an yuqaatilukum di xeex ak yéen aw yu yuqaatil wala di xeex ak xawmum seen i mbokk mënu ñoo xeex seen mbokk yéeféri waaw ngir ñoo bokk benn jëmuwaay waaye mënu ñoo xeex ak yéen ngi xas ngeen fasante kóllëre ah yàlla ne bu boobaa ngeen seet ni muy doone intérêt yi diinay islaam waaw ah, dox te intérêt day dara nekku ci waaw ah, walaw sha allahu cey bu sooboon yàlla la salatum kon mu xiir leen aleykum ci yéen bu nekkoon bu neexoon yàlla mu may yéeféeri doole goo xam ne fu ngeen toll rek du ngeen mën a siggi du ngeen mën a jaamu fala qaatalukum kon day reyante ak yéen waaye waaye yàlla leen fa in etazalukum buñ leen beroo buñu beroo bañ leen a laal falam yuqaatilukum xeexuñ leen wa alqaw ñu sànni wa alqaw ñu ne yalax wa alqaw ñu ñu boyal wa alqaw ñu wéere ñu delloo ñun sànni ilaykum jëm ci yéen alsalama ak nje ak njébbalu a ah, ma defa maa jàllallaahu yàlla day defatul lakum ñeel leen alim ca yoon ni kene bu ñëw ba jébbalu daal di dugg ci diine islam a ah, ku beesa ko màgget l'islam boo ne ashhadu an laa ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah yéena bokk benn maqaama bi daraje daraje be doon na benn sañatoo ko teg loo xam ne lislaam tegu ko ko sañatoo ko fell loo xam ne lislaam fellalu ko ko yàlla ne leen julli di sa tajidu na xel si ngeen fekk sa tajidu na xel si ngeen daj a ah, xëy na am na ñeneen ñoo xam ne yuridu na namm nañu danañu dana ñu bëgg danañu sopp an ya amanukum ñu am kóolute ci yéen waaye amanu ñu amal kóolute xaw moom seeni nit waaw ñoom duñu leen xeex yéen du ngeen leen xeex waaye seeni mbokk yi du ngeen xeex ñooñu la ñooñu duñ leen xeex waaye yàlla ne seetal rek kullama kullama ruddu kullama bépp jamono kulla bépp jamono kullama bépp jamono yoo xam ne ruddu delloo weef na leen ilal fitnati jëm ci bokkaale ak yàlla pour que su daal di leen nërmaleef rek fii ci bokkaale googale ñoom daal saa ñu gisee jàmm waaw ñu doon seen nitu diina bu ñu gisee fitna rek ñu daal di fexe daal di daw ngeen ci diina islam duñ ko jege fa in lam ya'tazilukum buñ leen berewul waaye dañoo jël ay ngànnaay jël ay char de combat jël ay missile jël ay jaasi jël ay gobar jël ay fett jëm ci yéen wa in lam ya'tazilukum bu ñu berewul bu ñu bàyyiwul loolale bu ñu bu ñu yàllangalul wa yulqu daal di wa yulqu daal yebal wa yulqu daal di sànni wa yulqu daal di na yalax ilaykum mu jëm ci yéen assalama ak njébbalu waaye ko foo bu ñu fegul ay diyahum seen loxo a charte yi day bu motul fa xuzuhum lislaam may ne leen ngeen jàpp jëmm yooyu le waxtuluhum ngeen faat leen ngir baaxuñu ku bugg a baax baaxuñu du baaxal ko bugg a baaxit duñ la bàyyi nga baax haythu saqiftumuhum fu ngeen leen fi daj rek wa ulaaykam seen ñooñu le jaal naa def nañu lakum ñeel leen alim ca ñoom sultaanan ak lay ak sottandiku mu binan bu bir yàlla suñ borom nee na ah aayaa ngi noona le yal nañ ci yàlla musal yaa rabbi rey bakkan day daganul ak noo ko reyee nag rey bakkan moom lislaam daf ko araamal xanaa ci ñett yi dong lislaam ci ñett dong la may nañu rey bakkan ah, waaw dafa nekk dafa dafa nekkoon jullit mu daal di murtat ah nekk yéeféer lislaam ne nañ ko rey ku bon la ku baaxul la ku yàq dafay gàllankoor diina islam dafa nekkoon ci diina bi mu daal di murtad génn nañ ko rey benn ngoog ñaareel bi mooy lan dem na ba dégg alxayru moom jullit la dem na góor la mus na sëy jigéen la mus na sëy mu daal di wolbateeku dem di njaalo ñu ko jàppee te fekk seede daal di am jëmm jooju la lislaam ne nañ ko rey waaye ku rey bakkantam nañ ko rey budul ñett yii daganal ñu rey benn bakkan na ngeen ci bàyyi xel bakkan du foyekaay daal di jël ñax nit ci teen mu daanu daa daal dee fekk ni mu taxaw ci pind bi nga tiital ko mu daanu ci biir teen bi dee nga yore sa oto di accélérer gis ay nit wàññi nga jaar ci kawam daal di ko rey waaye li lii yëpp araam na li baaxul jël poson def ko ci lekk nit mu daal di ko lekk dee ah, araam na de rey nga bakkan te bakkan googale danga nga ko moom lépp lu musoon a juum ci ay bàkkaat yàlla dina la ko teg te loolu du tax mu jeex de yàlla dina jàkkaarloo yow yowmal qiyaamati kon nañu bàyyi xel ci ci mbindeef doomi lu foor la ci yàlla lépp lu yàlla bind nit moo dàqal nit moo ko dàqal yàlla feeñ gi mu feeñ ci nit feeñu ko ci benn mbindeef moo tax yàlla ne wamaakaana yellul wamaakaana jaaduwul wamaakaana waruta nekk li mu'minin di ñeel aw jullit an yaqtala muy rey mu'minan aw jullit ni moom de aji gëm jaaduwul muy rey aji gëm ni moom loolu daganul illaa xataan xanaa ci njuumte de njuumte nit dana rey dara fekk njuumte la ndeysaan am na benn góor dafa yore woon aw tool tool bi nag ndeke ay mbaam àll du xam ngeen mbaam àll ah? mooy loolu mel ni mbaam xuux ay boñam génn bu ma fàttewu tubaab moom la tuddee foka cher ah tubaab moom lay tuddee fokkacher mooy mbaam àll defa niroog mbaam xuux moom bu duggee ci tool dangay ngay fag ne ay ponkal ñoo fanaan di deqi foofale ah, lu mën a yàq la moom na muy garder toolam mu takk ci ay find feer def ci ay pot ngir muy yëngu ngelol di ko yëngal mbaam àll bi di daw waa moom toolam waay teewul ñu koy yàq rek bu ñu demee ba miin loolu rek door duñ ko faaleeti ah waaye ana nan la ñu def ana nan la def mu gàdd fetalam dem ci toolam mu seen lu ñuul ginnaaw aw benn garab mu foog ne mbaam àll ndeke benn doome aadama la euh, buy faj ajooy doome aadama dégg ngeen wolof bi ah ndeke benn doome aadama buy dem kër gannaaw àll la boo gisee may wax yenn baadi du ñàkkatee ginde waaye mbooloo mi ni ma leen waxee woon dafa rax xeet yu bari dañ nekk te dool na ñëpp ñoo dégg wolof bi dégg dégg wala dégg waaye mu foog ne mbaam àll mooy ñëw noonu le mu taw yi fetalame daal di ko teg loolu daal di tëb daanu mu daal dem seet ndeke nit la rey nit ku doon dem àll la yii loolu njuumte la teyu ko mbaam àll la ko foogoon yu ni mel yu mel ba danay bëri lool moo tax mu ne wamaakaana yellul wamaakaana jaaduwul wamaakaana munta war ne li mu'minin ñeel aji gëm ku gëm yàlla gëm sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam an yaqtula muy rey mu'minan aji gëm illaa ndare xataan njuumte de wa man qatala képp ku rey mu'minan aji gëm euh, xataan ci kaw njuumte yàlla nee na fa taxay raqabati na nga gorel aw jaam ah? am na ñuy naan fan yi ñuy naan lislam mooy diina goo xam ne dafa nangu njaam déedéet lislaam dafa fekk arab dañoo dem ba xoomaak ah ci bëgg jaam arab yi dañoo dem ba chronique du xam ngeen chronique ah da nga bëgg dara ba doo ko doo ko mën a ah? danga xam ne lii sa njëriñ nekkatu ci waaye xas nga koo bëgg doo ko bàyyeeti loolu mooy chronique arab yi dañoo dem bëgg noflaay di liggéey loo nit ñi dafa dem soob leen ñu nekk ci mbiru jàpp jaam ñu nekk ci mbiru jàpp jaam ba loolu amee waaye ba l'islam ñëwee xam na ne bu leen ne bàyyi leen jàpp jaam ci saasi rek l'islam la ñuy bàyyi ah? gisoo sàngara l'islam dikk na ba am fukki atak ak ñett ba ñu gàddaay dem Medina te fekk ñu ngi naan sàngara rek ah? xam na ne bu leen bu leen ne bàyyi leen sàngara rek diina la ñuy bàyyi waaye du ñu bàyyi sàngara ngir sàngara ba dañoo dem ba chronique waaye sàngara ba dañoo dem ba da dañoo xoomaak mënatuñ ko bàyyi moo tax ba lislaam dikki jékki-jékkul ne bàyyi leen sàngara déedéet wala taqrabu salaata wa antum sukaara loolu la waxoon bu leen jegeñ julli fekk yéen a ngi ñàkk ànd ak seen sago bàyyi leen ba ànd ak seen sago ngeen lu ngeen di bu ngeen di jaamu yàlla ngeen jaamu yàlla kon yéen a koy dégg kon jaam tamit lislaam ba mu dikkee lislaam doowul diinay apartheid xam ngeen apartheid l'islam doowul diina goo xam ne dafay boddikoo ci biir xeet lislaam doowul diina goo xam ne diinay racisme la ah waaye l'islam moo tax l'islam loo def rek mu ne la nanga goreel jaam bo li olof naan boo ne ñoxoo njaay rek mu ne gorelal jaam ah? lii lem ngir na jaam jeex ci àddina bi bu fi jàpp jaam amati waaye doowul lislaam dafa bëggoon jaam de l'islam dafa ñëw pour décoloniser doomi aadama yi falaqtahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba waaw loo def rek boo sa jabar def naa la ni sama way jur mu ne la acca demal nga goreel jaam balaa ngay dellu ca moom weeru koor boo dogee benn fan te tey ko mu ne na nga def kafaara acca wooral ñaari weer xam nga ne loolu dafa metti ah mën ne la acca goreelal jaam bu jaam amatul ah nanga nga lexal juróom benn fukki miskin seetal loolu la waaye ñoom kay tubaab yi li ñu def ci nit kenn mënu laa wax loolu la seetal Gorée boo ñëwee ci dakaar fii fi ñu tuddee Gorée xam ngeen ko mooy île boobu nekk ci gannaaw dakaar li fi jaar ci junni junni doomi aadama yu ñuul ñu yóbbu leen Amérique kenn mu laax ni mu toll am na benn bunt bu fa nekk ñu ngi ko tuddee aller sans retour dem dem goo ne dootoo del seeti mukk ci Amérique ki ko njëkk a gis ah ñu ngi ko tuddee Christophe moom Christophe Colomb am na ñu naan Christophe Columbus ci làkk yi la waaye ci tubaab yi ñoom Christophe la ñuy mi ngi départ le 3 août ah 1492 le départ ci dëkk bu ñu Deauville ci réew Espagne mi ngi yegg Amérique ci le 12 octobre 1000 ah euh, ci benn at googale 1492 la yegg. waaye moom xamul ne beneen suuf la gis dafa foog ne Inde la gis moo tax ñam fa fekkoon di ay nit mu tudd leen ay indien moo tax moom mu ngi yeggoon ci fu ñuy wax Salvador di capitale San Salvador di capitale El Salvador fa la njëkk a wàcc ci Amérique waaye moom xamul ne beneen suuf la gis dafa foog ne beneen wàll la yegg ci biir réewu Inde ndax dañ doon jaar nii dañ doon jaar dakaar ah? jaar lu tolloog Congo daal di jaar Afrique di Sud ci fa njëkk a jaar ñu ngi koy tuddee Vasco da Gama waaye ñu ngi tuddee Cap boobale Cap de Bonne Espérance arab di ko tuddee Ra'asu Raja'u Salih fa lañ doon jaar dem ind di jël ay cuuraay di jël ay lujum di jël ay doomu garab di ko yóbbu Europe moom nag mu ne yoon googu sori na euh, fi gaa ñooñu doon jaar moom dafay jaare wàllu sow ba mu jaare wàllu sow ndeke mu jéggi géej ñu dee océan Euh, Atlantique daal di yegg fu ñu tuddee San Salvador mooy capitale El Salvador waaye moom xamul ne beneen suuf la ci ginnaaw loolu nag ku ñu tuddee Américo ah, euh, moo soog a départ ba mu demee foofu nag mu gis fa yeneen yu mu gisul fële wër ko mu soog a xam ne beneen réew la gis bu dul réewu Inde ñu tuddee ko réew mu tuddee ko Amérique ah ñu naan amerika waaye kële ko njëkk kooku benn réew lañ ko tuddee bu ñu tuddee Colombo Colombo mi ngi diggal mi ngi Amérique centrale ci weti Panama diggante Amérique du Nord ak Amérique du Sud moom dëkk boobu rek lañ ko tuddee waaye li ñu yóbbu ci ay nit ku ñuul boo demee Brésil li fa nekk ci ay nit ku ñuul mbaa nga dem ay Argentine wala Jamaïque wala île dominicaine wala lu mel ni Costa Rica wala Tabaco wala nga dem lu mel ni seen réew ay ay Mexique ay Santiago àll googu yëpp ay ku ñuul lañu suñuy maamu démb lañu yoo xam ne ñu ngi leen jël Afrique dem jaay leen foofale ni ñuy jaayee xar yi ak béy ci daral yi noon lañ doon jaayee nit ku ñuul yi foofale kon tubaab li mu li mu jaay ci nit ku ñuul kenn mu laa ni mu toll lislaam dafa doon goreel waaye tubaab dafa doon jàpp di jaay de léegi nag comme ñoom ñoo rek xalima di bind ñuy bind di jàngale ci école yi naan naan naan l'islam Euh, dafa l'islam dafa may doole jàpp njaam déedéet yàlla nee na boo reyee nit te teyoo ko nee na fatax raqabati na nga gorel aw jaam waaye jaam xam ne mu'minatin aji aji aji gëm la bul gorel jaam boo xam ne yéeféer la na doon jaam bu mucc jaam xam ne gumbawul tëxul laagowul waaw ne noonu ngay def wa diyatul muy aw ndampaay ndampaay goo xam ne musallamatun waaw dañ koy jébbal ila ahli dangay goreel jaam ba muy sa diggante ak yàlla nga dellu jël ndàmpaay ndàmpaay ga mun na doon wurus waaye ndàmpaay ga mën na doon ay gëléem ah nga daal ko jox ila ahli jëm ci mbokk ka nga rey illaa ndara an yatasaddaqu bu ñu balee waa bu ñu jéggalee waaw bu ñu fompee euh, bu ñu bàyyee bu ñu la saraxee loolal ne ñun daal jéggal nañ la comme da juum ah kon doo joxe ndàmpaay waaye da nga goreel jàmbur muy sa diggante ak yàlla fa in kaana ndeem nekk na ka nga reyte da ngaa juum jullit la waaye min aduwin mi ngi bokk ci ay nit aduwin ñoo xam ne noonu la min qawmin mi ngi bokk ci ay nit ñoo xam ne aduwin noonu lañu lakum ñeel leen te woo kooku nga rey mu'minun aji gëm la ah bu fekkee ki nga rey aji gëm la waaye mbokkam yépp ay yéeféer lañu nooy def fa taxi raqabatin da goreel aw jaam dong mu'minatin boy aji gëm hmm? waaye diya ga loo ko joxe foole boo joxee diya ñu dëgër loo ko xeex ci diina wa in kaana ndem nekk na min qawmin mi ngi bokk ci ay nit nag baynakum nekk nañ seen diggante wa baynakum ak seen diggante yéen moom moom jullit la waaye ay mbokkam ay yéeféer lañu waaye dañoo doon ahlu zimma dañoo fasantek yéen kóllëre duñu xeex ak yéen ah kon bu boobaa mi saaqun dëgër laay tàbbina seen diggante kon da nga goreel jaam muy seen diggante ak yàlla fadiyatun da nga joxe ndàmpaay musallamatun bu ñuy jébbal ila ahli jëm ci mbokk waaja donte duñu ay jullit waaw wa tax raqabatu nga gorel aw baat nga gorel aw jaam mu'minat nga wax ne aji gëm la faman lam yajid ko amul jaam boo gorel ca jamono jooju amoo alal amoo jaam wala muy jamono ji nga xam ne jaam amatul ah faman lam yajid ko amul jaam fa siyaamu shahrayni nga woor ñaari weer mutataabi ay du ñaari weer yu toppante ah ñaari weer toppante waaye boo ko matalul nga dog ci benn fante yaa ko tey da ngay sosaat mel ni muso oor waaye boo dajeeg weeri koor danga koy taxawal ba woor weeru yàlla bi nga wéy fayaat walla nga dajeeg bésu tabaski da ngay dagg ba feetu tabaski ba nga wéylaat sa koor ga lii na ngeen ko seete ala mazahibul arba ci li imam Shafi bindoon imam Hanbal bindoon eh, waaw imam abu hanifa la mu bindoon imam malik la mu bindoon li def ixtilaaful mazahib bari na ci lool waaye ñoom ñëpp ñu ngi ci njub ñoom ñëpp ñu ngi ci njub kenn ixtilaaful ulama rahmatun a ah, kon adabul xilaaf la yàlla dafa yaatal ngir boo déggul lële rek nga mën a déggu lële ah faman lam yajid ko amul fa siyaamun na mu woor shahrayn ñaari weer mu da tabi'ayna ñaari weer yu toppalante tawbatan lii moo di lii moo di ak dellu eh, ca yàlla mu jéggal la say bàkkaar wa kaana allah yàlla day nekk na aliman di aji xam yàlla réeréwul dara hakiman yàlla aji xerañ la wa man yaqtul képp koo xam ne rey na mu'minan aji gëm mutaamidan te mooy aji tay reega dafa tay nit dafa tay daal di rey nit ah eh, kooku day def def na loo xam ne lu ñaaw la lu bon la fa jazaahu payam ah leen rek la mooy jahannamu safara yàlla nañ ci yàlla musal ya rabbi muy aji biil muy aji sax dàq fiyaa ci safara wa xadiballaa yàlla mer na alay ca moom wala ana yàlla rëbb na ko sëril ko yërmandeem wa adda yàlla xaroona wa adda yàlla pare pare na lahu ko azaban mbugal mbugal moo xam ne bu màgg a màgg la ndeysaan mbokk yi aayaa ngi ñëw aaya goo xam lool wallahi aaya gu yëram lu la benn waay la ngi bokk ci bani murata ah bani murata ci la bokk Euh, ba nu bani murata bun aw fu ci la bokkoon ñu koy tuddee mirdaas na ngeen ci bàyyi xel hmm? na ngeen di jël ay kayit yenn jamono bu ma waxee yenn wax yi ngeen daal di ko ngeen daal ko kii daal di ko ah, daal di ko jël bind ko ndax lii maa ngi jéggalu du wax sa bopp waaye nit koo xam ne yéer na lu dem ci ay juróom ñett fukki tafsir wala ay juróom benn fukki tafsir dafay seet saa su nekk li nga xam ne Euh, moom moo gën a fës mu daal ko wax kon na ngeen di jël ay kayit werante yi danay bëri lool waa ji mi ngi bokk ci bani murata bon awf ah murata bon awf ñu ko tuddee mirdaas yàlla dogal dañoo seen mbooloo di ñëw moom seen seen famille ba wala juróom-benn fukki tafsir dafay seet saa su nekk li nga xam ne euh, moom moo gën a fës mu daal di ko wax kon na ngeen di jël ay kayit werante yi danay bëri lool waa ji mi ngi bokk ci bani murata bon awf ah murata bon awf ñu ko tuddee mirdaas yàlla dogal dañoo seen mbooloo di ñëw moom seen seen famille ba géléemam mu daal di leen ba mu déggee ñooñu di wax laa ilaha illa allah laa muhammad rasulullah waaye usaamatu bun zayd daal géléemam mu daal leen mu déggee ñooñu di wax laa ilaha illallah sundi leen laa ilaha illallah ah, muhammad rasulullah waaye usaamatu bun zayd daal di al moom Usaamatu bun Zayd nee na keroog maa ngi laa soog a tuub ci diina benn bàkkaat bañ maa topp de jëf jooju du man maa ko def kon dégg nañ kàddu gi waa mi ngi mi ngi bokkoon ci bani Murata bun Awf ñu ngi ko tuddee Mirdaas dégg nañ ko yàlla moom day nettali fii kon bul gaawantu tàll rek nga ne damm jullit du def loolu le ah in jaakum faasiqun bi naba'in lan la ci teg fatabayanu am na nañu bind fatasabatu bu xibaar jógee moo tax journaliste yi am na lu ñuy tuddee déontologie wala du noonu yéen ñi jàng tubaab ah boo jotee xibaar balaa nga koy wax ci balaa nga koy feeñal ci télé bi boo jotee xibaar balaa nga koy bind ci journal yi boo jotee xibaar balaa nga koy wax ci rajo yi ngir ñett ñoo am presse goo xam ne dafay bind mooy journal wala presse boo xam ne dafay wax te doo gis mooy rajo yi wala presse boo xam ne dafay wax di gis mooy télévision yi dañ leen di jàngal lu ñu tuddee déontologie boo jotee xibaar bul ko tasaare bul nga vérifier ko seet ba seetaat lii dëgg la wala du dëgg waaye nag war nañ cee teg dara de man maa koy ñaan war nañ cee teg dara mooy lan boo yoree xibaar boo xam ne dëgg la te dëgg googu la dafay andi fitna doomi aadama yi yàqule ca nga bàyyi ko doomu aadama yi am jàmm moo gën a am moo gën am solo de nga jaay sa journal am ay million ah, sa intérêt bopp la waaye nag boole woon ci askan bi boo jotee xibaar boo xam ne dafa yëngal xeet bi te yëngu-yëngu googale mën na andi balaa ci réew mi te doo ca mucc nga fexe bàyyi ko wala boo ko bàyyiwul nga seet noo ko oyofale lii moo baax waaye yenn xibaar yi bu jógee musiba lay andi de yàlla na yàlla sàmm ñu ca sàmm leen yaa bi ay jàmbaar lañu lool ndax tey jii tey ji ci weeru bi booy séeréer am na koy firi ci séeréer ci rajo bi ngay dégg booy bambara am na koy firi ci bambara ngay dégg booy soose booy njaago booy saraxule booy halpulaar booy wolof askan boo doon ci askanu àddina tey ah ñoom techniciens yi ñoom journalist yi ñu ngi jël kàddu yàlla kaddu Seydina Muhammad di ko jottali ummatu Muhammad kon yàlla na yàlla fay leen ngeen ci fay yaa bi kon biir maa ngi noonale yàlla neen yaa ayyuha allazina amanu e yéen ñi gëm yàlla iza darabtum bu ngeen saddatee mooy bu ngeen doxatee bu ngeen tukkeetee fi sabilillahi ci yoon yàlla di liggéeyal borom bi fata bayyanu na ngeen birlu fata sabatu na ngeen saxlu seet mbir mi lan la wala taqulu bu leen waxati li man alqa koo xam ne yebal na koo xam ne sànni na ilaykum jëm cin asalaama ak njébbal asalaama ak baat baatu asalaamualeykum nga ne ko lasta mu'min nekkoo jullit tabtaxuna ngeen di fàggu aradal xayaati dunya arada gaar gaaru al xayaati dunya dund addina gi mu hmm? mudaaf ak mudaaf ilayhi buñ leen di firi waruñ leen teqale dégg ngeen wax bi yéen ñi jàng arab waaye na man maa koy teqale ngir daal bu nekk ngeen xam lan lay tekki bu ëllëgee bu leen yàlla tegee ca bi ngeen mën a waxal doomi adama lu ñu mën a dégg waaye mudaaf ak mudaaf ilayhi dañ koy war boole rek kon aradal xayaati dunya gaar gaaru dundu addina waaye bu ma firee noonu rek ana bal moo ciy gaar-gaar du ngeen ko xam moo ta man a arada gaar-gaaru alxayaati duniyaa dund addina gi mooy poñete addina gi mbubb yi dàll yi mbaxana yi fas yeeg gétt gi loolu bu leen jaral yàlla fa indallah aji nekk la ci yàlla maraani ma ay màng maraani ma ay koom kasiratun yu bëree bëri a ah, mbir mi noonu dong la kazalika sikka amu ci ni la yàlla bëggee defee leen noonu le kuntum nekk gis ngeen réew yi ñuy dem muy ay Espagne ah di Espagne euh, wala di Portugal wala lu mel ni ay Italie juróom fukki at yi dara nekku fa nekku ñoon dara juróom fukki at yi passé nekku ñoon dara waaye boo seetee léegi ñu ngi tëgg ay avion muy naaw ñu ngi tëgg ay hélicoptère ñu ngi defar ay télévision ñu ngi tëgg ay bateau ay navire ay cargo waaw ñun ana lan la ñu defaragum ah ana lan la ñu defaragum ñun daal ñu ngi ci mballax bi rek ñu ngi fecc rek fecc rek fecc rek ñe la ñu ngi yore ay riiti di riiti ñe la ñu ngi yore ay xalam di fëgg rek ñe la ñu ngi yore ay ndënd di dóor koo ci jox loxo dangay foog ni dénk madrier la waaw loolu bu ñu ko defoon ci suuf si a ah, xam nga war na ne suñu réew mi am na ay xéewal li fi nekk ci ay ndox li ñuy jël di ko caaxaane nañ ko gasee ay château do def ay tool yi noor ah, am na réew yoo xam ne la ñuy béy ci seen noor ñun muñ ko béy suñu nawet boo demee lu mel ni libi am na lu ah, am na luñ fa defar muy naxaru Sinaay Azim di déeg di géej goo xam ne ñoom ñoo ko gasal seen bopp ah ñu tuddee ko naxaw sinaal azim mu ngi jóge boori Kufra ci seen diggante frontière ak Soudan noonu la xottee ko di yéeg di yéeg jublu boori Tripoli da dem ci àll Libye léegi dangay fekk lañuy ñuy bay ci ay xeetu la ñuy lekk ci noor wala ci Sahara bi foo xam ne du taw mukk waaye boo gisee tool yi ni ñuy béyee ay bele ni ñuy béyee lorso daf lay jaaxal ñun bu ñu liggéeyee juróom-ñetti weer rek ñeent déet bu ñu liggéeyee ñeenti weer juróom-ñetti ana nan la ñuy def dëkk boo dem yaa ngi fekk ñu ngi toog ci kaw tóo ji wala ñu nekk ci dam yi wala ñu nekk ci yoote doxal rey naa rey goo xam ne deret du feeñ yàpp du feeñ kooku ana kañ ngay regg doo regg mukk kon nañu liggéey xeet xeet bu raw rek liggéey moo ko rawloo xel bu jiitu rek liggéey moo ko jiituloo kon yéen ay xale ngeen tey waaye yéenay doon ay mag ëllëg na ngeen doon ay liggéeykat ni ngeen wàcc ci terrain bi bu leen toog ci kër gi rek waaye na ngeen wàcc ànd ak njaboot gi gas ay teen xacc ay ndox di def ay ay tooli noor eh, yàlla dina leen may ay teraanga yaato yaato waaye nit ku ne yàcc rek nelaw rek ah li du yóbbu dara kanam moo tax yàlla nee na laa yastawi du yemoo mukk alqaa'iduuna ñi ne yàcc toog minal mu'miniin ci waay gëm yi ah xanaa xayra ulu darari lu dul ñi nga xam ne ñooñ loru lañu dañoo loru ñi nga xam ne dañoo gumba mënuñu dem liggéey wala ñu lafañ mënuñoo dem liggéey wala ñu ànd ak feebaru ndog mënuñoo dem liggéey bu dul ñooñu yàlla nee na du yemoo mukk ñi toog ne yàcc rek wal mujaahiduuna ak ña nga xam ne ñu ngay kër këri ñu ngay liggéey foo leen fekk rek ñu ngay liggéey rek hmm? fi sabilillah ci yoonu yàlla bi amwaalim seen alal wa anfusim ak seen bakkani faddalallahu yàlla de gënal na al mujahidina ah waaye jihaad yi waaye kër-kër yi bi amwaalim seen alal wa anfusim ak seen bakkani alal qaa'idina ci waaye jekki yi darajatan ak daraja hankay ñooy ëpp daraja ñay liggéey ñooy ëpp daraja na ñu liggéeyul ah, ndax ñoom ñoo mën a faj gàccey lislaam ñoom mën a fomp rongoñ yi ah, gis ko yore ordonnance am amul lum ko jëndee nga jëndal ko léegi am am mooy def loolale nit mi ngi nii soxnaam wasin na léegi nga ngénteel ko léegi alal mooy def loole la nit dee na léegi nga dajal ko léegi li koy def mooy alal te alal li koy andi mooy liggéey liggéey mooy nga sabablu ah li la yàlla wax ñan na yàlla dimbaliñ yaa rabbi wa kullan ku mu doon ci ñoom nag wa adallah yàlla dig na ko alus njekk njekk ba gën a jekk yàlla dig na leen ko waaye ba tey wa fadalallah yàlla gënal na yàlla sutal na yàlla jiital na yàlla sàlloona al mujahidina ñay kër këri alal qaidina ci way jekki ajran pay goo xam ne aziman pay gu màgg a màgg la hmm? gisoo am na ñaari tubaab xam na mag ñi dinañ ko fàttale ko mag ñi am na ñaari tubaab yi ñu doon tuddee Morel et Porom Morel ak Porom ah boo ñëwee Kaolack seen bitik bu mag mu ngi fi woon amul luñ doon jaay ci àddina bi lépp lu nit doon aajo rek dañ ko doon jaay ñoom ñu ko ñu ngi ko tàmbali mille huit cent vingt-deux xam nga loolu yàgg na amul benn dëkk boo doon gis ci biir Afrique bu loolu def nañ fa seen établissement di liggéey ba ñoom faatu nañu seeni doom doom doon ko ba ñoo ñu faatu seeni doom ñoo ko donnaat waaye nit ku ñuul def société boo xam ne moom dana dee doomam doon na ko ba sëtam doon na ko ak a néew waaw mbooloo dajaloo rek kenn ko tunga daal di ko lekk daw génn réew mi nu ngeen di def bopp alal ga seey na moo tax na ngeen góorgóorlu bu baax a baax nañu doon ñoo xam ne bépp xeet goo xam ne li ngay lekk doowul sa ron lay jóge sa dund ci danger la nekk ah bépp askan bépp réew bépp xeet goo xam ne li ngay lekk doowul sa tànk lay jóge doowul sa ron njeexu la jóge sa dund ci danger la nekk bés bu ki ngay jaayee fi ngay jëndi bés bu amee problème nga am problème seetal fi ñuy jëlee ji ceeb bi siyaam benn bërëb dong la wala ceeb bi ñu doon tuddee Caroline fi ñu ko doon jëlee benn diwaan dong la te mooy ceeb bi nga xam ne mooy seen boniti ceeb moom la ñuy jaay suñu réew yi la ca baax ñoom ñu lekk ko la bon ñu daal ñu ko yónni ñuy lekk rek ñu naan mooy joxe jabet bi yàlla moo xam waaye xam nga ne boo yoree lu baax yoree lu bon doo jaay lu baax la mukk di lekk lu bon li li yées ngay jaayi li baax nga daal di ko lekk kon mi ngi noonu la yàlla na yàlla dimbali ñu yaa rabbi yàlla nee na darajaat na ay daraja min yu bawoo ci moom wa maxfiratan ak njëggal wa rahmatan ak yërmande li lépp yàlla eh, dencal na ko eh, njëggal goo xam ne dootu la topp dara waaye yërmande goo xam ne sa mujj dafay rafet yàlla nañ ko yàlla defal ndax mujj rek moo am mbokk yi waaw sa njëlbeen lu mu baax baax te sa mujj daal di bon wallahi sa dund sa dund yàqu na waxaana la yàlla nekk na afu rafuran di jéggalaa koon raximan di yërëmaa koon am na doomi aadama yoo ne dañoo bañ a gàddaay daal di toog daal di siisu daal di lang far malayka yi dikk ba ñuy rey ñu bon yi reyaale leen ah day mel ni rek ñax bu bu wow ni muy lakkaal ni muy lakkaale ñax bu tooy wala du loolu ah ñax bu tooy bari na bu ko ñax bu wow lakkee dana lakk waaw kon dafa susaala moom moo ko waral moo tax yàlla mi ngi naan am na ñoo xam ne yàqule nañu dëkkaaleeg ñu yàqule ñoo leen yàqu inna alladhina na nga ña xam ña nga xam ne tawafatum faat ne leen al malaykatu malayka yi zalimi anfusum boobu la ñoom ñoo tooñ seen bopp de ndax waroon nañu sori ñii waroon nañu nekk feneen fu dul ci ñii xaalu nga dégg malayka yi ne leen fi ma kuntum ana ci lan ngeen nekkoon ba lii dal leen xaalu ñu ne kun naa ñu day nekkoon lañ mustadafina di ñoo xam ne dañoo néewal doole fil ardi ci suuf si amuñoon ay fas ñu war ba dem amuñoon ay gëléem ak mbaam amuñoon ay charrette amuñoon lu ñu toxale ay jéego xaalu malayka yi ne leen alam takun ndax nekkul ardullahi suufas yàlla si waaseatan di aci di aji yaatu a ndax nekkuloon suufas yàlla si di aji yaatu waaw fatu haajiru ba ngeen gàddaay fiyaa ci suuf soosale wa ulaayka ñooñu ma awam seen tàpp waay jahannam mooy safara wasaat ñaaw na wasaat bon bonna maseeran ci wéeruwaay seetal Afrique bii ñu dëkkee tey Afrique dem na ci trente million kilomètres carrés ah? li ko tàmbali Dakar nga daal di jaar Maroc noonu dem Algérie dem Tunisie dem Libye waaye nga dem Égypte waa ci ñëw Érythrée daa ji waa ci di wàcc di wàcc ba ñëw ay Kenya ay Mozambique ay Tanzanie ñëw Afrique du sid nga yéeg ba ay Angola yéeg ba ay Congo ay Gabon jaar ay jaar lu mel lu mel ay ay Cameroun yooyu yëpp boo ñëwee ba sasaat Dakar boo boolee yëpp moom Afrique yaatuwaayam mi ngi doon trente millions kilomètres xam nga li yaatu na lool bu neexul fii mu neex fële bu baaxul fii mu baax fële bu yewenul fii mu yewen fële rek lii doomi aadama def ko war a bàyyi ci xelam waaw nee nañ kër baay amul waaw waaye kër sutura moo am bu fekkee fii boo fi nekkee toroxtaande rek moo lay dal fii boo fi nekkee alkande dong moo lay dal fii boo fi nekkee da ngay gën a yées da ngay gën a doyadi rek kon na nga gàddaay fekk fi nga xam ne fa sa diina fa lay mën a yaatoo waaye sa dund fa lay mën a tedde loolu ngeen bàyyi ko ci xel watu haaju na ngeen gàddaay fi haa ci suuf si fa ulaayika ñooñale ma waawum seen tàppuwaay waaw ña nga xam ne dañoo bañ a gàddaay seen tàppuwaay jahannam mooy safara wa saa'at ñaaw na lool masiran ci mujjuwaay illal mustad'afiina xanaa ñi nga xam ne dañ leen néewloo doole ña nga xam ne amuñu kàttan ñu ne rijaali ci góor ñi waaw nisa ak jigéen ñi ñi nga xam ne dañoo lompoñ xam ngeen lompoñ ci lompoñ mooy koo xam ne dafa dem ba tële yaramam amatul doole koo xam ne dina mën a def yenn yi dafa lompoñ waaw yooy na yooy feebar yooy loo na ko ba mu lompoñ wala feebar raggaloo na ko wala dafa dem ba moom mënatul def dara ah buy góor buy jigéen ñooñu nag yàlla topp leen yàlla togg leen gàddaay de waaw loolu musadafina lu dul lu dul ña nga xam ne néew loo def ne leen doole doole néew loo leen néewaleef na leen doole wala lottuleef na leen mun rijaali ci góor ñi wan nisaay ak jigéen yi wal wildaana ak gone yi gone yi tuuti nga xam ne laa yastatiyoon na duñu attan xiilatan am aw pexe amuñu benn pexe bu ñu demee wala yaxtaduna te duñu gindee ko sabilan yoon a fa ulaayika ñooñu le asallahu ndegle yàlla an yi afuwa ba muy jéggale an hum walis ci ñooñu le wa kaanallahu yàlla luy nekk na afuwan di balaakoon xafoon jéggalaakoon afwan benn tu benn melokaan la ci melokaano yàlla yi ah hmm? afwan mu ngi doon téeméer ak juróom fukk ak benn nga li ci ñaan allahumma innaka afwan tuhibbu afwan fa afu anni eh, doomi adama la ñu am njéggal lool lu gaaw a may doomi adama njéggal la loo tilim ci bàkkaat tilim ci bàkkaat nga tuub dellu ci yàlla ah bés bu nekk nga def loolu le allahumma innaka afwan tuhibbu afwan fa afu anni téeméeri yoon ak juróom fukk yoon ak juróom benn yoon wallahi yàlla na la may ak njëggal de lii bési lelatul qadr soxna Aysa nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ko lool boo xasee am njëggal yàlla ah, jeex na yàlla yàlla may njëggalam yaa rabbi hmm? kon mbir maa ngi noonu rek ah, ndeysaan aaya baa ngoog eh, yàlla dafa waxoon ne eh, amul kenn ku am ngant ci gàddaay boo mënta gàddaayee nii rek nga mën a gàddaayee na le waaw aaya boobu ba mu yeggee Makka ndeysaan benn góor mi ngi fa woon gu màggat la dafa feebaroon mi ngi bokk ci bani lays waaw ñu ko jundub bun damra ah ndeysaan booba màggat na ba mu déggee yàlla ne ci alquran ku gàddaayul day amoo benn lay ci yàlla boo mënta gàddaayee ni nga gàddaayee ni ndeysaan eh, lalam nga mu tëdd mu daal di génnee alalam ne nañ ko yenn ñu yóbbu ko mu fekk sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan ci la ñu gàddoo góorgóor te mooy jundub bun damra daal ko gàddu balaa laata muy yegg Medina ndeysaan mu faatu ci yoon bi ay mbokkam di ko ree ne ko ñaw sa mi ngi nii feebar ba toll nii nga ne dangay ngay gàddaay ah, saaba yi nekk Medina na cey bu yegg si woon ndaw xéewal bu rëy yàlla na yegg seem ak ñàkk yegg seem mooyem ah innamal a'malu binniyat ah yéene mot na euh, niyatul mu'min ablagu min amalihi yéene mot na yàlla fay na ko yoolu koo xam ne gàddaay na ba toog ak sayyidina Muhammad sallallahu wasallam kon mbir mbaa ngoog yàlla nee na wa man yuhaajir képp koo xam ne gàddaay na fi sabilillah ci yoonu yàlla a yaji dana am fil ardi ci suuf muraara man fa mu tàpp de kasiran yu bari danga am boo mun ta tàpp fi nga tàpp fële boo mun ta wéeru fi nga wéeru Ah, boo mënta wétaliku ci ñi nga wétaliku ci ñële wa saatan ak yaatu it waaw waa man yaxuj képp ku génn min bayti ci néegam min bayti ci këram min bayti ci dëkkam muhaajiran muy aji gàddaay ilallah jëm ci yàlla wa rasuli jëm ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ndeysaan suma yudrikul mawtu topp dee daal di ko dab kooku na xam na faqat ci dëgg-dëgg waxaa xas na tabbi ajru yoolam alallah ci yàlla wa kaana allahu yàlla nekk na ghafuran di jéggalaa koon raximan di yërëmaa koon wa ida darabtum bu ngeen saddee yàlla neen mi ngi wax ci nag ah ci wàññi julli ci wàññi julli boo tukkee tukki boo xam ne paase na ñeenti xëy mun ngaa wàññi julli ah tukki nga tukki boo xam ne boo ko nattoon dana mot ñeenti xëy waaw mun nga wàññi ci diggante bi Kaolack nga dëkk yaa ngi dem Dakar julli fekk la ci diggante mën ngaa wàññi de bu fekkee dëkk bu mag nga dëkk naka Kaolack boo paasee li bokk ci Kaolack mooy commune gi ci ngay soog a mun a wàññi bu fekkee na dëkk bu tuuti la li ñu tuddee village ah, boo génnee kër ya waaye mun ngaa wàññi bu fekkee na ñu dëkkee doj la dañoo dëkk ci kaw montagne yi boo wàccee montagne bi rek ngaa tàmbalee wàññi dégg ngeen wax bi bu dee dëkk bu rëy la comme Kaolack boo génnee boo génnee commune bi bu dee dëkk bu ndaw la boo rombee kër ya nga bàyyi tool ya rek bu tool ya jeexee rek mun nga wàññi bu fekkee ku dëkkee doj la montagne foo fi wàccee montagne rek mun ngaa tàmbalee wàññi waaye julli suba moom ñaar la du soppeeku de waaye julli tisbaar ñeent la woon nga def ko ñaar julli tàkkusaan ñeent la woon nga def ko ñaar timis moom mi ngi ci ñettam de ñettam du soppeeku julli gee ñeent la woon nga def ko ñaar lii la lislaam digle Hmm? wala nga xam ne yaa ngi ci aéroport bi léegi avion bi ñoo départ te balaa muy wàcc waxtu bi passé mun ngaa jiital lii l'islam maye na ko kon dégg nañ solo si kon bi maa ngi noonale bu dee nag ci xeex la bu dee ci xeex la awa te xeex ba fa mu nekk soriwul dëkk bi lool du duñu wàññi dañuy motal eliman dafay ànd ak ñi ñaari rakka taaya taxaw ñële mottali am na mazhab yu ne dafay toog ñële jóg motali ñaari rakka sëlmal foofu rek lay daganee nga sëlmal jëkkat elimaan ah dégg nañ waaye boo sëlmalee jëkkat elimaan amoo julli de ñett nit ñi ñoo am rakka elimaan moromu elimaan magu elimaan magu elimaan julleem yàqu na balaa elimaan di kabbar nga kabbar balaa muy sëlmal nga sëlmal amoo julli kooku mooy magu elimaan kooku dafa araam borom amul juli moromu elimaan mooy kan mooy kii ànd ak moom di ko def ànd ak moom kàbbar ànd ak moom ruku ànd ak moom jóg ànd ak moom sëlmal kooku moromam la def koo diir mbag rek loolu dañ ko sib rakk elimaan mooy lu dagan da ngay bàyyi elimaan def ba pare nga soog a def mu kàbbar nga soog a kàbbar mu ruku nga soog a ruku mu siggi nga soog a siggi mu sujud nga soog a sujud mu sëlmal nga soog a sëlmal loolu moo dagan waaye bu dee ci xeex la elimaan dañuy xaaj julli di ñaar ñaar ñi ànd ak moom julli ñaari rakka am na ñu ne na toog ci taayaam ba ñële jóg mottali ñaar sëlmal dem remplacer ji ñële jàkkaarloog nooni ñu daal di ñoo ànd ak moom ñaari rakka moom am na ñeent elimaan mu sëlmal ñële dolli seen ñaar bu fekkee na fi xeex ba nekk dafa sori dañuy wàññi ñaari rakka la ñuy julli dafay julleeg kuréel bu njëkk ba benn benn benn benn mu taxaw ñële mo ñu mottali seen benn muy ñaar ñu remplacer yi ñële ñëw ànd ak moom mu mottali bennam seulement ñoom ñu andi seen beneen muy seen ñaar mo l'islam dafa ba ñaari bopp ñaari bopp fu mu am rek par parloo daal di am alal hmm? la arab wax farik tasut ah bu ngeen teqalikoo rek ñële ñooy bénéfice yéen doot leen bénéfice moo tax élément narratif moom kenn bu jullee ci juma wala ci jàkka jeex na mënatu ñoo def mbooloo ci benn ci benn julli googale xanaa ñu génn ca biti def mbooloo waaye ci biir jàkka jo ñu fa def mbooloo ndax éliman raati bu jullee rek e, jëmmal na mbooloo kon dégg nañ kàddu gi waaye mbooloo bi ñëw julli benn mbooloo ñëw julli benn jàkk ñaari éliman ci benn waxtu dafa dafay ni par parloo diggante julli di l'islam bëggul kookale mbir mi leer na kon kon mbir maa ngi noonale yàlla nee na wa iza darabtum bu ngeen saddee bu ngeen tukkee filaati ci suuf si fala bu ngeen tukkee fa laysa aleykum déet ci yéen junaahun ak ak ndaan junaahun ak bakkaat junaahun ak jeng an taqsu bu ngeen gàttal mina salaati ci julli yi xiftum di ragal ngeen an yaftinakum bel la jël leen bu ngeen ragalee mul la jël leen alladina kafaru ñu weddi yàlla waaw noon ngeen innal kaafirina naka yéeféri dee kaanu nekk nañu aduwan di noon lakum ñee leen mu binan noon gu biir waaw wa iza kunta boo nekkee yooyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam fihim ci julli di fa aqamta nga taxawal lahum ñeel leen asalaata julli ji faltaqum na na taxaw taa'ifatun kuréel ñun ci ñoom ma aka ànd yow ñu julli wala axuzu nañu jël asliatum seen ngànnaay jàkkaarloog yéeféer yi fa iza sajadu bu ñu sujuutee fal yakunu nañu nekk min waraayam seen gannaaw hmm? waaw nga julleeg ñoom bii xaaj ñoom ñu mottali wala yaati na dikk taa'ifatun aw kuréel uxra beneen lam yasallu bi julleegul fal yusallu nañu julli ma aka ànd ak yow ak ànd ak yow nga selmal ñoom ñu mottali waaye lu mënte am bu ngeen nekk wal ya wal yaxusa nañu jël xisram seen moo seen seen seen moytandiku wa asletum ak seen ngànnaa yi bu leen bu leen ne a ngi julli muk yàlla dina sàmm yàlla ba maye doomi adama xel la teqali ko moom hmm? wadda ngeeju na alladina kafaru ñu weddi yàlla law tax falu na cey bu ngeen néewaloon tax falu bu ngeen sàgganoon bu ngeen bu ngeen yalangaloon law tax falu na cey bu ngeen ñàkkoon a wala bu ngeen naagu woon be daagu eh, an aslatikum walis jël seen ngànnaay yi wa am di atikum ak seen jumtukaay yi faye miilu danañu jeng alikum ci yéen may la tan waahidatan benn jeng rek kon falaa junaaha déet bàkkaar falaa junaaha déet ndaan falaa junaaha déet ak ak ak ak ak dëng aleykum ci yéen in kaana ndem nekk na bikum azan bu fekkee da ngeen am ak lor nag bu fekkee soldat yi ca forom dañoo am ak lor min mata taw dafa wàcc wala ngaan aw kuntum daa wala ngeen di waay feebar lislaam terew leen an tadaw ngeen teg aslatukum seen gànnaay yi hmm? ngeen seet ni ngeen di defee accord accord de la paix eh, ngeen di ngeen dakkal xare ba ndax li leen dal munta ànd ak xare waxoso na ngeen jël xisakum seen moytandiku waaye nag bu boobaa tamit bu na ngeen moytu balaa ñu leen di bett rey leen de inna allaha naka yàlla day aadda ah, yàlla préparé na lil kaafir na ñeel yéefir azabun bugal muhinan koo xam ne bu leen di doy dil la kon c'est lislaam ana lan la waxul mbokk yi ah l'islam dem na bay wax droit de la guerre bu ngeen nekk ci front bi di xeex nan ngeen war a def dundal leen seen diina waaye sàmm leen seen bakkan lislaam ndeke noppiwul ci dara lépp la wax rek yàlla yàlla fay yàlla ya rabbi nee na aha fa iza qadaytum bu ngeen pare asalaata julli faskuru na ngeen na ngeen tudd allaha yàlla qiyaman wa qu'udan waaw kon mbir maa ngi noonu le kon maarifatu billahi day lii xas na ci xaw na cee laal ah am na ñoo xam ne ñoom dañoo doon euh, saalik euh, saalik mutadaarik lañu bi suluk euh, ñi dañoo doon majzub mutadaarik bil jazba hmm? ñi saalik lañu am na ñoo xam ne nag ñoom masha Allah yàlla na yàlla dimbali ñu waaye dina leer ci ci kanam danaa ci wax lu leer mooy maarifatu billahi waa xamul yàlla ah dund nga di medd dee nga di medd ah, ana lan la doomi adama di wut ci àddina bu dul xam yàlla hmm? waaw fee xam yàlla day mooy li jaadu taarifuni qabla an taabuduni fa in lam taarifuni fa kayfa taabuduni hmm? loo xamul fan la jëm boo koy wër boo koy wutee baatin buñ ko dàqee rek muy musiba de kon xiyaaman waqul wala junubihim mulkoo ngoog qiyaaman mulkoo ngoog qu'udan malakut mi ngi noonu rek ala junubihim jabaruta ngoog qiyaaman baaxa ngoog qu'udan baaxala ngoog ala junubihim xar baaxa ngoog am na ko xam ne dafa baax yem ci baax am na ko passé baax bay baaxal am na ku passé baaxal dafay xar baax dafay fekk koo xam mbër la woon wala fecckat la woon mu taf ko ci boppam ba mu bokk ci ba mu am wilaya ah lii dafa am nga gis foo xam ne mbalit la woon wala sën la woon mu ñëw taxaw ci ba mbalit ba wëlbatee ko nekk jàkka mu taxaw ci ba sën ba wëlbatee ko nekk juma lii yëpp danay am de kon waskurullah naa ko firi ni ngeen koy déggee waskurullah na ngeen tudd yàlla qiyaaman te seen taxaw ga wa qu'udan ak seen jekke ga wala junubim bu ngeen nekk seen wàll yi tëdd ah na ngeen tudd yàlla tudd yàlla moom noo ko tuddee na nga ko tudd waaye doom bu ngeen demee ba am ak dal faar na dellu ci ni ko yàlla waxee woon ca ruku yu dal ya ca sigg ya ak sujud ya wa aqimu salaata ngeen taxawal julli ci sarti ya ak fonk ya inna salaata naka julli day kaana nekk na waaw ah, kitaaban di ak mbindab yàlla moo kotan bu ñu wutal waxtu alal mu'minin ci way gëmi dawul ne saa su la neexee ngay julli waaye saa sa mu neex yàlla ci ngay julli de nañ ko bàyyi xel bu baax waa yaa ngi ci tool bi julli woo tisbaar julli woo tàkkusaan julli woo timis nga ñibbi si daal di sangu reer soog a dajale yëpp jox ko yàlla waaw bu ñu dajaloon seen ndékki ak sa añ ak sa reer bëgg du ñu andi la lépp xam nga ne mer bu jégg dayoo reer ba sax doo ko reer danga koy weq bool ba tuuru ah te kooku nit ak nit la yow julli woo tisbaar julli woo tàkkusaan julli woo timis julli woo gee nga ñëw eh, reer be sa biir ne faac nga sangu ba sa yaram nga soog tàmbali nag ne taxawal ma julli te te defoo lu baax de wala te xiinu bu leen doxe di yéen jullit yi fiftiraay ci sàkku alxawmi nit ñi jullit warata na yàcc rek bañ koy song jullit warata doye di bañ koy bañ koy accaparer jullit warata niwal boppam bañ koy njatamal bu wala te xiinu bu leen doye di bu leen xeebu bu leen fiftiraay sëgg jullit bu def yónni woon xammel ne na xaj du xam ngeen xaj xaj ci ndab na ko njëgal bu ci dugal sa loxo de na ci sotti ndox na ko yëngal daal na ko yëngal layandi ko tuur ko nga soog ko raxas juróom-ñaar juróom-ñaari yoon benn ca juróom-ñaar ya na am suuf xam nga li bee ko wax atte diggante doomi aadama yi dama alaakallahu ci la yàlla woon hmm? moo tax boo demee ba atte moom la yónni woon Muhammad nee na xaj du xam ngeen xaj xaj ci ndab na ko njëgal bu ci dugal sa loxo de na ci sotti ndox na nga ko yëngal daal na ko yëngal layandi ko tuur ko nga soog ko raxas juróom ñaari yoon benn ca juróom-ñaar ya na am suuf xam nga li yonent bee ko wax ah? waaye nag waxul mbaam xuux bu dugalee gémmiñam ci ndab kon dégg nañ te mbaam xuux araamam alquran moo ko wax te xaj araamam ci na la feeñ di yéen a ngi dégg kon comme xamuñu bu mbaam xuux dugalee gémmañam ci ndab nuñ koy def ñu seet la ko gën a néew ak araam di xaj comme nee nañu nañ ko lenqandi raxas ko juróom-ñaari yoon def ci suuf kon kay kon dawraw mbaam xuux kon lii la ñu xiyaas dafa lu ñu tuddee ate farata lu yàlla wax xukm boo xam ne xukmul ilaahi la wala goo xam ne sunna la sayyidina Muhammad moo ko wax wala ijma sahaaba yi ñoo ko wax wala qiyaas la da natt la la cin kon dégg ngeen ko foofu ngeen baal ma ma jaaxal fa dara ci sayyidina Muhammad seetal kii xam naa Ousmane dina ci xam lu leer am na lu ñu tuddee njóor ndi wala andi njóor ah? saawali ndiyam e njorndi wonat ko ina ummatan ah boo ci defee ndox dafa di funki rek dafa rek naka lawir lawir boo ko defee ci fëriñ ci lu mu tuuti balaa nga yëg bañ war ba fees ba mu ci biti xaj dafa am ay ay microbe microbe yooyu la fii ak mi nga am ndox mu yees dafay gën a multiplier wu dafay gën a bari feebar buy joxe feebaru say microbe bi joxe say du xam ngeen say am na ci moom feebaru ràmm gisoo yenn jamono kawaru foj euh, xaj yëpp dafay dem feebaru ràmm feebaru say ak feebar bi ñu tuddee tuberculose nga xam ne mi ngi nekk ci dënn doomi aadama tuberculose mooy saxat su bon si lépp mi ngi ci xaj am na benn borom xam-xam daf ko essayé na moom dana essayé li xam Muhammad doon wax mu raxas mu jox mu jël ndox def ko ci ndab mu jox ko xaj mu seet ko gisu ci benn balaa mu koy jox xaj bi mu seet ko gisu ci benn microbe mu jox ko xaj bi mu gis ci microbe yooyu la liy joxe ràmm liy joxe tuberculose même feebar bi joxe feebaru ngaana mu ngi ci xaj hmm? mu raxasaat tagaat microbe yi yokk mu raxasaat tagaat microbe yu yokk ba juróom ñaareel ba mu def ci suuf raxasoo gisatul benn microbe sallallahu alayhi wa sallam ndeka suuf si dafa am lu ñu tuddee oxyde silicone yéen ñu jàng science physique science chimie ah kimia ñu jàng kimia am suuf am na lu ñu ciy tuddee oxyde silicone ndeka moom mooy rey microbe yooyu waaw lu tax nag du dal xaj xaj dafa doon xaamilul jarasim waaye doowul musaab bil jarasim dégg nañu ñaari def ko gàddu waaye nekkul ci biir deretam dafa mel da nga gis weñ yi di naaw danga gis seen mbagg nga gis ci ay kutt yu xonq loo koy gis bu bu wàccee ci yaramu xale mu bàyyi fa kutt bi kutt bi dugg ci ron jumba xam bu njëkk suñu yaay yi wala suñu maam yi bu ñu gisoon jumba xale ñu gis kutt ci biir muy xasan dañuy jël këriñ dindi ko sànni te weñ amul amul deret kon lan lay dund foofule kon weñ dafa doon xaamilul jarasim def ko yenn waaye jotu ko moom kañ lay jot xaj mooy li nekk ci bakkanu xaj di sedd yéen ñi jegeñ xaj gis nga xaj boo tegee sa loxo ci bakkanam da nga foog ci kaw galaas la ko teg fii ak loolu gaañuwul poson euh, microbe bi du mun a yegg ci deretam waaye bu loolu gaañoo def góom tuuti rek microbe bi loolu dootul amati doole ndax loolu li koy seddal dafa doon luy jëñëx feebar ba appareil la seddaay googu fa nekk mooy aar yaramam microbe baa ngi ci yaramam waaye du dugg ci biir deretam waaye bu foofu gaañoo ba mënta génne seddaay boobu rek microbe bi day dugg ci biir deretam nga gis mu say bay matt génni boppam wala mu say di matt ay moromam wala mu dem ba ràmm ay kawaram yëpp daal di tuuru wala mu dem ba gaana nga gis noppam yëpp daal di kotom daal di dagg kon dégg nañ kàddu gi kon seetal Seydina Muhammad ba muy wax lii am na ay junni at ak ay ñeenti téeméer at sallallahu alayhi wa kon fu ñu jëm te jëmuñ ci Muhammad jëm nañ ci foo xam ne xamuñ ko sallallahu alayhi wa kon leer na ah Eh, wala takun bul nekk mukk xasiman di aji xulowaale lil xaa'iniina ñeel waaye wuru jeeg wari wa saxfir laa na nga jéggalu yàlla inna allah naka yàlla kaana nekk na rafoon di jéggalaa koon rahimun yaramaa koon lii danay jaaxal nit lool yonente bu du mooy yàlla ana lu tax yàlla di ko naan na nga jéggalu hmm? eh, mbokk yi xam nga addina bi dañoo foog ne addina bi da nga dem ba bërëb boo yeggee asamaan rek mu jeex déedéet addina daf fudd rek dafay ful dafa mel ni bal xale di yore boo koy ëf rek muy gën a taaweeku boo koy ëf muy gën a taaweeku inaa la mu sewoon ah addina bi dafay gën a yaatu rek dafay gën a yaatu rek boo ko bàyyi woon démb ni jàkk ji la yem boo dellusee da ngay fekk toll na ni jàkk ji ñaari yoon hmm? garaatu nit yàlla itam foofu noonu la mel foo tollu tey ëllëg bu la fekkaatee foofu day fekk amoo avancement Seydina Muhammad sallallahu minute bu nekk rek war na yéeg seconde bu nekk war na yéeg cerce bu nekk war na yéeg kon yàlla nee na ko na nga ci yàlla benn benn maqaama nga nekk ci benn bés yow da nga war a yéeg daa iman abadan kenn du la jot muk sallallahu alayhi wasallam kon jéggalu yi du ay bàkkaar de uluwul dafa am lu ñu dee suxuut hmm? ñett baat yi ñoom ñëpp daal la ñu jeexete seen tëgg benn la suxuut sumuut shuhuut ah boo amee sumuut lu dal sa kaw nga dékku ko buñ la saaga nga nangu ko daañ la yóbbu police nga ne waa nañ dem ki fay fekk nit la daañ la yóbbu gendarmerie waa nañu dem ki ko fekk nit lay doon daañ la tëj ci kaso maag ay nit a fa nekk te yow ki ma fay tëj ak man mi ngi fa tëj yowmal xiyaamati ñun ñëpp danañ daje kanamu yàlla daañ la yóbbu nangam daañ la yóbbu corvée daañ la yóbbu dik yëpp nga ànd nga xam ne ñi fa nekk ay nit lañu danañu dee ni ngay deeyee danañ leen suul nañ lay suulee ëllëg niñ leen di jullee noonu lañu lay jullee nga ànd ak yàlla bañ a ragal yàlla bañ ragal kenn ku dul yàlla ah mbokk yi lii mooy sumuut sumuut yombul de ñu jox la benn lettre tampon bu xonq mi ngi ca na nga wuy ji keroog doo nelaw ah waaye boo xamee ne procureur bi nit la juge bi nit la avocat bii nit la greffier bii nit la am na ñu leen fi njëkkoon dem nañu ñoom ñi fi ñëw tam nañu dem yàgg-yàgg dangeen ngeen taxaw yowmal ngeen jàkkaarloog allahu akbar yàlla mi nga xam ne mooy malikil muluk xam nga doo am fo doo am ragalati loolu mooy sumut boo amee sumuut nag ragaloo dara dul yàlla lépp dafay mujj ragal la loolu rasul moo ko wax sëñ Tuuba yàlla na yàlla taas ci barkeem nee na foo toll ci sa dund ragaloo kenn ku dul yàlla lépp ragal la ngir sa ragal yàlla kon la nga cay dégg mooy boo yabee yàlla lépp daf lay daal di yab rek kon bu leen ragal kenn ku dul yàlla ah boo demee ba sa suud boo demee ba am su boo demee ba am sumu dëgg-dëgg nga daal di am shuhud shuhud nga daal di gis lépp lu tax yàlla di tere lii nangam moo tax yàlla di tere lii nangam moo tax lu tax yàlla di digle li nangam moo tax dem nga pour gis jinne ci yow du dara ci yow téeméeri jinne bu ñu teewoon it nga gis leen doo jommi mukk ndax ki leen bind mooy yàlla ki bind mooy yàlla ah doo ràññee noor doo ràññee nawet doo ràññee cooroon doo ca ràññee lolli yow lépp rek gisoo ci kenn ku dul yàlla ganaar bi romb léegi yàlla nga gis ci moom ah ndox mi di wala ngaan yàlla nga gis ci moom néeg bi yàlla nga gis ci moom bu boobaa da ngay daal di am la ñu tuddee shuhud boo paasee shuhud nag nga ñëw ci suud da nga yéeg rek dootoo wàccati mukk say garaat guddeeg bëccëg dafay yéeg rek loo bëgg rek day fekk loolu la yàlla bëgg loo bañ yàlla loo bañ la yàlla bañ yàlla yàlla may loolu yaa rabbi lii lépp ay maqaama la ci maqaama yi mutasawifun hmm, yi ah dem leen ci dëkk yi nitu yàlla yi nekkoon ay sàkkar moo fa nekkoon ah boo demee ci dëkk yi nga xam ne fa la nit yàlla lay nekkoon seen kër yëpp ay sàkket lañu woon seen néeg ay néegu ñax la woon daawuñu seen bool daawul niin ah ku boolem niinul naka la gémmañam di niinee seen poos yi daawul tilim xam nga poos wax xam ne loxo du ci dugg du tilim mukk waaye boo demee ci bërëb yooyu fi nit yàlla lay nekkoon nga dem ay tiwaawoon nga dem Touba nga dem madinatu cheikh al islam nga dem madina gunaas te ji nga dem ñaseen wala nga dem eh, fa nga xam ne fa la nit yàlla yi nekkoon danga fekk seen poos yi ñoo gën a tilim ndax million yaa ngi dugg million yaa ngi génn rek bu ñu génnee million joxe léegi ñetti million daal di dugg léegi wala seen gémmiñ yaa ngi niin seen bool yaa ngi niin waaw ñu ngi ñu ngi fiiri rek ñu ngi lekk rek te seetal démb foofu mel woon noona le waaw boo demee seen kër yi moo gën a rafet seen tëdduwaay moo gën a rafet mbiru yàlla tànk kanam rek la am amu tànk gannaaw boo amee sumuut nga am suhuut wala ba tegu da ngay am da ngay am kii rek hmm? suut da ngay yéeg dootoo wàccate mukk yàlla ñu ko yàlla may yaa rabbi waaw moo tax mbir maa ngi noonu la ngeen jaamu yàlla te ñu sant maam yi lool sant maam yi lool ak bàyyi maam yi sonn nañ balaa ñuy yegg si de waaye baay yi sonn nañ balaa ñu yegg si fii ñun lekk gu rafet rek moo ñu dese jii waaye bu dee ruuj la bu dee jila bu dee bay la baay yeeg maam yi ñoo ko defoon ñun fi mu nekk dañuy encaisser rek ku dem nag ba tollu ci encaisser rek ah war ngaa góorgóorlu nag yal na yàlla dimbale ñu wala tujaadil bul daggewante ani lazina ca ñi nga xam ne ne waa yaxtaanoo dañuy wuruj di woor anfusum seen bopp rek waa di wax loo xam ne du noonu di def loo xam ne du foofu inna allah naka yàlla day laa yuhibbu yàlla du baaxe yàlla du jàmmal muk man koo xam ne kaana nekk na xawaanan di wurujaakoon di jàmbaakoon koo xam ne karabaane rek la asiman di bàkkataakoon yastaghfiruna ñu ngay sàkkoo làqatu mi na naas ci doomi adama yi wala yastaghfiruna te duñ sàkkoo làqatu minallahi ci yàlla yàlla day guddi ak lëndamaayam melentaan bu ñuul kukku di dox ci kaw doj bu bu rattax bandang a ah, yàlla mi ngi ay tànkam de dégg nañ kaa dëgg guddi gu lëndëm këriis doj bu ñuul kukk te ratax bandang melentaan bu ñuul kukk di ca dox xaaju guddi googu yàlla mi ngi dégg ay yëngu-yëngu tànkam waaye mi ngi gis ay dem ak dikk ak tànkam de kon mënuñoo làqatu yàlla bu ñu làqatoo nit ñi tamit yàlla moom mi ngi ne gaas li ñu xool rek mën a laa ci yàlla o moom yàlla ma aw mi nga ànd moom mi nga ànd ak doomi aadama yi is yu bayitu ne ba ñuy fanaanoo ba ñuy fanaanoo maa ak loo xam ne laa yardaa neewal naa bu ñu yegg ci ma maad ma'iyatullahi danaa ci wax waaye bàyyi leen ba ñu yegg ci inna allaha ma'ana ah du noonu bàyyi leen ba ñu yegg ci inna allaha ma'ana liñ ci yàlla xamal ñu xamal leen ko yéen ngeen góorgóorlu mun ngeen dem ba xam loo xam ne ñun xamuñ ko wallahi yàlla telee ko yàlla mun na ko de bari na ku jàngal nit mu wëlbateeku ah or ma moo fa nekk waaye raw na la hm? nit jàngal na doomi aadama wala ba tey ko ka nga jàngal ab may jàngal moo fa nekk waaye moola la raw de kon na ngeen bàyyi xel solo yooyu la yal na yàlla dimbale ya rabbi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ngeen góorgóorlu lool man bis bu ma amee loolu wallahi lu may neex la lool te dem ba dem benn sëriñ bi doom bee ko raw waaw wala dem de benn seriñ bi taalibam bi day xanaa def ko def ormay sëriñ moo fa nekk waaye ku ko raw la lool lii lu may neex la lool ngir li muy tekk mooy avancement am na dellu gannaaw amul waaye baay bu wéyee di raw doom kër ga des na avancé wul ba léegi is lekkul yu bayitu ne ba ñuy fanaano ak yéene maa loo xam ne laa yar daa dee di ko gërëm min xawli ci ay kaddu wa am na laa naka yàlla day muhitan yàlla ajey war mbe ndomb la bi maa yi amuloon ci lépp lu ñuy jëf haa antum haa ulaay yéena ngi ni jaadaltum ngeen di daggawante yéena ngi ni di daggasante anhum ca ca ñoom fil hayati dunya ci dundu addina gi yéen a ngi dàggasante ak ñoom faman yu jaadillah anhum anakan mooy dàggawante ak yàlla nag anhum ca olis gaañoo yawmal qiyamati amman yakunu wala kan lay nekk alihim ca ñoom wakilan ak wéeruwaay anakan moo nekk seen wéeruwaay ca yàlla wala kan moo leen di défendre ca borom bi subhaanahu wa man yaamal képp ku jëf su an lu ñaaw képp ku jëf lu bon aw yasli wala mu tooñ nafsahu boppam ah xam nga kenn mënta tooñ yàlla sa bopp ngay tooñ rek ndax yàlla xaju ci yow doomi adama sama yastaghfirullah topp mu sàkkoo jéggalu yajidillah dana fekk yàlla gafuran di jéggalaa koon rahiman di yërëmaa koon hmm. yàlla ne waman yaksib képp ku fàggu isman bàkkaat fa innama fa innama dir yaksibu di ko fàggu bulu ala nafsi boppam la koy fàggul rek de wa kaana laa yàlla nekk ne te du deñ mok aliman di aji xam hakiman di aji xereñ yàlla nu mu tëralee la kon solo saa ngi noonu le yàlla nee na wa man yaksib képp ku faggu xati atan ak ñaawteef aw isman wala bakkaat su ma tobb yar mi mu daal di wëcc mu daal di sànni bi ca loole le bari andi aji den yaa def nga dellu na defoo ko faqad ihtamala kooku day sëf na buxtaanan ak duur buxtaanan ak nar wa isman ak bàkkaat mu binan gu biir kon nañu moytu làmmiñ yi bëri na luy tàbbil doomi adama ci musiba ak balaa làmmiñ làmmiñam la de wax te yonent nee na xal yakubbu naasu fi naari ala wujuhim illaa ndare xasaid alsinatihim seen doomi aadama yu bëri xaw weeku nañu daanu ci biir safara dara daanewuleen ci biir safara bu lu seen ngóobiti làmmiñ rek de kon gisoo làmmiñ yàlla defal ko ñaari tuñ ah alam najal lahu aynayn wa lisaanan ah yagali leen wa shafatayni gisoo nopp defaluñ ko kubéer bakkan luñ ko kubéer waaye gisoo gémmiñ dañ ko defal kubéer ngir balaa wax di génn na nga ko contrôler ba seet li ngay wax waxu na wala li ngay wax waxuwul li ngay wax dana jëñ dana jur njëriñ wala li ngay wax du jur njëriñ moo tax yàlla defal doomu aadama ñaari ñaari tuñ alam najallo aynayn wa lisaanan wa shafatayni kon na ngeen góorgóorlu seeni kaddu ngeen di ko peese seeni kaddu ngeen seetlu ngeen koy tëral bu baax a baax yal na yàlla dimbaleen yaa rabbi bu ngeen juumee tam na ngeen xam ne ay nit ngeen nit moom mënut a jël palaasu yàlla mukk na nga ne astaghfirullah jéggalu yàlla te nangu ne da ngaa juum waaye bul siisu bul siisu wala ngay xataraayu wala ngay lang nii mel di ko taawil di ko wutal foo ko jaaree jaru loola la doomi aadama yi juumkat lañu ki gën ci juumkat yi mooy koo xam ne saa su juumee mu tuub dellu ci yàlla walla doomi aadama yëpp ay koon lañu waaye ki gën ci juumaakoon yi mooy koo xam ne bu juumee du lang day dellu ci yàlla xam na man juum naa kon na ngeen bàyyi xel ci loolu yàlla nee na walaw laa cey bu nekkuloon fadlu laay ngëneelu yàlla aleykum ci yen wa rahmatu ak yërmandeem kon day ne gëni la xamat yitte wu na ataa'ifatun aw kuréel ñoom yéeféeri an yu dillu ko ñu sànk la yow Muhammad sallallahu wasallam andil la seeni feem andil la seeni politique moo ta lii ba tey ba jeexul de da nga gis nitu àddina yi ay député ah ay sénateur wala ay ministre ñoo ci gàmmoy sëriñ bi waaw si yow sëriñ bi amul kenn ku mel ni yow mbir yaa ko yore waaye wallahi fekk ndeke yore woo ko ah yaa defar nawet bi bul woon yow nawet bi ren du baax yow sëñ bi moom moo taw bi moomoo ndox mi moom moo asamaan si noo defaree yow da ngaa ñaan yàlla dong yem ci yow sëñ bi président de la république nee na yow sëñ bi premier ministre nee na di la kalli kallee di la kalli kallee di la di la naxtaan di la naxtaan di la naxtaan ba nga dem nag funki funkilu ñu daal la jubal seen seen yooyu nu mu tudd seen appareil yi sa bokk nekk daal di la jegañ xacc sa mbubb tuuti pour boré bi daal di feeñ ci kanam boo génnee ci télé nga foog ne tey yaa raw addina bi mbokk yi boo demee ba xalaat na am nga foo toll rek daal di nga rës nitu yàlla buñ ko fobbee jëy ko ba mu jaya ko rek bu fekkoon demoon na bedoon ay quatre pour cent na xam ne wàcc na bi ay trente pour cent te lii yàqule la bu leen nangu mukk ñu daal leen def loole la ñoom seen place la ñuy moolal lu ñu defaree ay kër yu rafet nu ñu defaree seeni doom ñu jàng bitim réew boo amee gàmm wala nga am siyaara nag ñu àndi la benn tonne walla ñu àndi la fukki ton yi ceeb ngeen di ciy xuloo lu ngeen ci xuloo wéerul ci yàlla ku wéeru ci yàlla ñàkkul dara waaye boo wéeroo ci ku dul yàlla dana la jéppi nga jéppi ko ngir mënul sax ci di la jox rek yàlla na yàlla dimbalañ yaa rabbi ah bu fekkee liñ fiy dogoo ci fii ci sañ bambara suñu ndog bii di ñëw ci jumaa ji wala suñu reer gii di ñëw ci jumaa ji wala xëdd bi bu fekkoon gouvernement bi ñoo ñu ko jox nég ni sonnal nañu wet wallahi saa su nekk am ku gaare président nee na nangam ministre bi nee na nangam doo am jàmm mukk waaye comme du xëdd bi ñoo ko def du ndog bi ñoo ko def du reer bi ñoo ko def gisoo am nañu liberté keroog am na ku ci ñëw waaw sëñ bi dañ ma yebal dañoo bëgg li ngay finance ci weeru koor bi yëpp xëdd beeg reer bi ak xadd bi ngay joxe ci jumaa ji ak ndogu beeg reer bi nga totalisé ñu ko yëpp ne ñu nangam la ñu daal di génne enveloppe bi daal la ko jox nga def ko ngir nga noppalu sëñ bi yow da sonn lool waa nga noppalu waaye moo xam ne kii ku ñëw ngir yàq sama diina la li ko njëkk mooy ndax ba ma koy tàmbali man tàggu naa leen ba may tàmbali lii may def ndax tàggu naa leen mu ne léeg-léeg tàggu woo ñu de. ma ne ndax mos ngeen dégg ne man sonn naa mënatuma ba ñëw naa ne dimbale leen ñu ne déedéet ma ne kon demal bàyyi mag sama borom lépp lu war ci dëkk bi di lu ñu war a lekk wallahi bu ma dee woon it yàlla dina ko andi rek ñaan naa ko yàlla nangu na ko te yàlla du tufli di maraat mukk kon li ma bëgg bay nettali lii dawul ngistal waaye samay doom samay sët samay jarbaat samay taalibe samay am di jàmm na ngeen dund ci yàlla na ngeen dund ci sayyidina Muhammad wallaay bu ko defee kenn di leen yàpp seen diine dana sell bekkeer ñu leen di tëral seen biir pax kenn du leen jéppi yàlla na yàlla defal loolu yaa kon mbir maa ngi noonu la yàlla suñu borom nee na wa anzala yàlla wàccee na ok waddat ah wala bu nekk loon fadlulaay ngeneelu yàlla alayka ñeel la wa rahmatu ak yërmandeem la xamat kon de yittewu na taayifatan aw kuréel minum ca ñoom an yu dillu ko mu sànk la wa wama yaduluna déen ñuy sànq kenn illa anfusum bu dul seen bopp rek wama yadurunaka duñ la lor min shay'in ci dara be dara booloo jeex wa anzalallahu yàlla wàccee na aleyka ci alkitaaba alquran doy na lépp wal hikmata jox na la sunna bu mot wa allamaka yàlla xamal na la maa loo xam ne lam takun nekkoo wonoon taalamu di ko xam waaw yow jullit bi yow yonentu sallallahu alayhi wasallam wa wakaana nekk na te musta deñ fadullah ngeneelu yàlla aziman di aji màgg aleyka ci yow yonentu sallallahu alayhi wasallam yàlla nee na laa xayra déeyante yu bëri diw kaay ma gis la diw kaay ma gis la demul kër de ah l'islam def ko tere ñetti nit ànd ñaar ne waa kaa ñu gisante kon dañoo wóoluwul kële ah waaye bu dee man la de du ma taxaw foofale yéen ñett ànd ah ñaar ñu ne kaa ñu gisante bàyyi la ah gisante ba lan la ndax dañ lay njatamal si ah wala ndax dañ lay kuttu si yàlla rek moo ko xam kon solo saa ngi noonu la tere na ñetti nit ànd ñaari nit di déeyante bàyyi kenn ka déedéet bu ngeen soxlantee bàyyi leen ba ngeen dugg ci biir nit ñi ah ngeen génnaat gisante ah xanaa fi ko l'islam daganal yéen ñett ngeen ñaar ñi nag ah, nga daal nag diw kaay ma gis la mu ñëw nga ne ko gis nga diw mii nga xulool doo ko tudd du la tudd wallahi rëccu de moom ku bëgg la ah, ku lay waxtaanee la mu ne nga ne lan mu ne ah loolu loolu de la ah nga toogaal gisaat kële na ko kaay ma gis la mu ñëw nga ne ko gis nga waa ji dama doon dama waxtaan ak moom waaye waa ji day jullit la de moom daal li ko daal nii du lu ko gënal de moom daal dafa bëgg daal seen diina nar a tax nga wax diggante ñaari nit déeyante ak ñoom ba ñu juboo l'islam bëgg na loola le ah kon dégg nañ kàddu gi kon bu dul loolu kaay ma gis la kaay ma gis la dañ doon solo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent bi kaay gis la yonent bi amul jot nit yàlla amuñu jot ndax fu ñu nekk ñu ngi nekk ak seen boroom ñu ngi jooxe seen bos waaye ñu ngi jooxe yeneen ngir bu ëllëgee ña leen yaakaaroon yàlla bañ a tas seen yaakaar moo yàlla suñu boroom nee na laa xayra déet yiw laa xayra déet yiw fii kasirin ci lu bëree bëri min najwaam seen déeyante yi de illaa xanaa man koo xam ne amara digle na bi sadaqatin ci sarax koo xam ne dafa bëgg a saraxe nag ah waaw sarax mën nga koo nëbb ngir nga mucc ci ngistal ah sarax mun nga koo nëbb ngir nga mucc ci ngistal bu fekkee saraxu coobe réew la xam ngeen loolu de bu fekkee sara la sara boo xam ne sa plaisir bopp la da ngay coobere mun nga koo nëbb ngir ngistal bañ cee feeñ waaye ne bu fekkee sarax boo xam ne farata la naka asaka danga ko war a feeñal ngir keneen beneen jullit gis la daal di ca roy kon kàddu gi dégg nañ ko ah, ah loolu baax na waaye nag nga ñëw teg booli ceeb bi daal ci sànni dix mille francs ne lii man maa ko ci teg te di ko xeeb ngistal waa ji boo ko bëggee jox dara xam nga néegam fan la nekk xanaa bu fekkee yow da nga koo bëgg a def ngir keneen gis la roy la waa ji amul lu mu yor ci ngénteem bi céetam bi amul lu mu ca yor mun nga ko feeñal ngir keneen gis ko daal di ko def ndimbal daal di bari lool bu dee loolu dara nekku ci waaye sarax kese daal nëbb ko moo gën ah yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba muy compter juróom-ñaari nit ña nga xam ne bu yomal xiyaamatee bu bopp di bax ngir tàngoor ñoom seen bopp du bax yàlla nañ ci yàlla boole yaa rabbi yomal xiyaamatee danga gis bopp di bax naka cin ni muy baxee ñii danañu ñaq ba ñaq bi jot leen seen oom ñii danañu ñaq ba ñaq bi jot leen seen ndigg ñii danañu ñaq ba ñaq bi fekk leen seen baat ñii danañu lab seen biir ñaq comme ni jën labee ci biir ndox hmm? waaye sabaatun yazilluhumullahu bi zillihi yawma la zilla illa zillah walla hadis bi dégg ngeen ko bés a ngi ñëw yàlla dana keral ay jaam ci ron keram gi kera bés ba nga xam ne ker amul budul keru yàlla juróom-ñaari nit lañu ñooñu du ñu yëg tàngoor yowmal xiyaamati yàlla nañ ci yàlla boole yaa rabbi li pencam yàlla di métti yëpp duñ ci bokk ah waaw ah, ko takk imaamun aadilun mooy mooy njiit bu jub mbokk yi njiit bu jub yombatul de njiit bu jub yombul imaamun adilun dañ lay dañ lay fal léegi ne ministre nga wala ñu fal léegi ne député nga wala ñu fal léegi ne yaay directeur bi fi nekk déwén bu ñu seetee sa compte ay millions ñoo ciy nekk te du sa salaire ana nga ko jëlee ah dégg ngeen kàddu gi yow dañ laa fal ngay ministre wala ñu fal la ngay député wala ngay sénateur wala ñu fal la ngay directeur benn société déwén bu ñu seetee bu ñu xamee sa numéro compte ba seet ko ca banque yi nekk ci bitim réew yi nga def ko sa turi jabar yi nga def ko sa turi doom yi sa turi xarit buñ ca demee ay million lañ fay fekk te loolu toll du sa salaire kon njiit bu jub yombul de yàlla na yàlla dimbale yaa rabbi yàlla yàlla may ay njiit ñu jub boo amoon njiit gu jub rek sa réew dina naqadi ndool def fay bëri lool imaamul aadilul moo ca njëkk ah ci juróom ñaari nit ña ak kan shaabun nasha fi ibadatillah yow xale nga àddina bëgg na la nga bëgg xale addina bëgg na la nga bëgg àddina nga sànni addina dem dajak yàlla mooy ñaareel ba ñetteel ba rajulaani tahaaba fillahi wajtama alayhi ah waftaraqa alayhi ñaari nit ñoo xam ne dañoo bëggante te yàlla rek moo tax ñoo tax ñu bëggante bu ñu dajee yàlla moo tax ñu daje bu ñu ko di ñibbi kenn ko nekk xolam yàlla moo ko fees kooku du ñett ñeenteel ba rajulun wa qalbuhu muta'allaq bil masjid waa joo xam ne xolam yépp ci jàkka rek la aju bu ca génnee bekkere mu cee dellusi moom jàkka rek moom mooy li ko neex hmm? juróomeel ba mooy kan rajulun zakarallah xaaliyan fa faadat aynaahu waa joo xam ne dafa tudd yàlla kese rek bëgg yàlla jéggi dawe ba ci moom ay bëtam di tuur rongoñ kooku mooy juróomeel ba juróom benneel ba mooy lan rajulun da'athu imra'atun zaatu mansabin wa jamaalin fa qaala inni axaafu allah joo xam ne jigéen woo la jigéen bu rafet jigéen bu am dayoo am martaba ne lu tàmbali sama kawari bopp ba sama yow tànk lépp may naa la ko nga ne demal ma dem yow seytaane nga man ragal naa yàlla duma dugguma ci mooy yàlla mukk xam nga lii mooy kii yombul de loolu mooy juróom benneel ba juróom ñaar gi mooy lan mooy rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la tadri hatta la taarif Euh, yumnaahu euh, yusraahu ma an faqad yumnaahu aw waay mu saraxe aw sarax dem ba càmmoñam xamul lan la ndeyjooram joxe juróom ñaar ñi yazilluhumullahu bi zillihi yawma la zilla illa zilluhu ah kon na ngeen bàyyi xel waxu yàlla yooyu la yàlla nañ ko yàlla déggaloo ya rabbi mm, nee na aw ma'rufin kuy digle lu baax aw islahin wala kuy yewenal wala kuy yewenal gis nga yonenti yewenal baax na de Seydina Muhammad nee nee na imshi milan imshi milan hmm? na nga dox benn kilomètre ngir nga joxe sarax waaye nag na nga dox ñaari kilomètre ngir nga defar diggante ay nit kon xam nga ne defar ay diggante ay nit foor na de mu ne imshi milan na nga dox benn kilomètre ah ngir nga seeti ku feebar wala nga joxe ji sarax imshi milan ut maridan doxal benn kilomètre ngir nga joxe ji sarax wala ngir nga seeti ku feebar waaye imshi mi lay ni na nga dox ñaari kilomètre ngir nga yewenal diggante ñu yàqolo ñu yàqoo kon defe ay doomi adama bu ñu yàqoo du njëriñ ci diine du njëriñ ci société bi kon dégg nañ wax bi waaw kon hadis bi na ngeen ci bàyyi xel imshi milan wa ud maridan wa amshi milayni waslih Eh, bayna isnayni dégg nga kon dégg yal na yàlla fay leen yaa yal na ngeen ko mokkal aw asli wala na nga yewenal bayna naas ji diggante wa man yafa zalika képp ko def loolu ibtira ngir fàggu mardaat laa ngër mande yàlla wallahu yàlla day nuuti fa sawfa yéex a yéex nuuti danañ ko dikkee ajran pay aziman ko màgg-màgg wa man yushaqil rasula képp ku ŋaayog sayyidina muhammad min baadi ma gannaaw ba nga xam ne ta bayyana bir na Eh, naka la hu ñeel ko alhudaa njub wa yattabi mu topp xayra sabilal mu'minina budul yoone julli di walla yi danañ ko méngale maata wala la mu méngoole wal nusli danañ ko jaar jahannama safara yàlla nañ ci yàlla musal wa saat aka bon aka ñaaw maseen ci mujj waay inna allaha eh, yàlla de laa yaxfiru yàlla du jéggal an yushraka bee bokkaale bii moom waaye ci mbaaxam wa yaxfiru dana jéggale maa duna zalika lu yées loolale ci ngeneelam li man shaaw ñeel ku ko soob waman yushrik billahi képp ku bokkaale ak yàlla faqat ci dëgg-dëgg dal la sànku na dalalan càm di gox ne bàyyi doon gu la in doomi aadama léegi la ñuy jaamu di dara bu ay xëram rek ay xamb rek bu ne allahu ñoom ñu ne laata bu ñu ne aziz ñoom ñu ne uzza bu ñu ne mannaan ñoom ñu ne manaata gis nga ni ñuy def di jigéenal baatu yàlla yéen a ngi koy dégg ah bu ne allahu ñoom ñu daal di ko jigéenal ne ko laata waaw bu ñu ne bu ñu ne Aziz bu ñoom ñu ne Uzza bu ñu ne Mannaan ñoom ñu ne Mannaata xam nga ñii de la ñuy def baaxul moo tax mu ne in yad'una ñu dara min duni walis yàlla illaa ilasan mu dul ay xamb rek wala seen yooyu ñu jigéenal ay xamb ay jalang wa in yad'una ñoom de woote wu ñu jëm ci dara illaa shaytaanan bu dul kàccor googu waaw bu dul jëp jëmu ju doy jóg nga xam ne maridan aji aji murtad la laanahumullah yàlla rëbb na leen laanahumullah yàlla rëbb na ko ba yàlla rëbbee iblis nag demul kese noonu de dafa ne yàlla génne nga ma waaye man it dana am ñu ma génnan de ah, wa waqaala ci la waxe moom iblis la atarisal na den def seetal def ci boole laa moo gëñ googu ak noonu tawkiit ba du xam ngeen noonu tawkiit am na noonu tawkiit xafiif am na noonu tawkiit saqiil waqaala ci la waxee moom moom seytaane mu ne la atarisal na wallahi danaa jàpp ak jàpp min ibadika sa sa sa jaami nasiban aw cër mafrudan bu ñu dog yàlla buñ ci yàlla boole yaa rabbi dana am ñoo xam ne dinaa leen jël ah dinaa leen dugal ci ay tuugi ay luuxoor wala udillannahum wallahi dinaa leen sànq yàlla buñ ci bool bokk yaa rabbi dinaa leen sànq wala umal ne dinaa leen di mébétloo mébétloo mooy lan mooy toogal ah yow màggatagoo xale nga sa kawar yaa ngi ñuul demal ba ci kanam nga soog a tuub dellu ci yàlla ah xale bu jigéen bi a ah, moom bëgg na la nga bëgg ko wéet leen waaye bu ngeen pare ngeen def astaghfirullah ñetti yoon yàlla jéggal leen seytaane noonu lay mébét loo doomi aadama ah lii kat borom def ko fee sànni wala daf koo fàtte wala dafa rot ci gannaaw waa jël ko waaye lew na la euh, sa cër la wala umman noon naa leen mébét loo wala amuranam naa leen jox ay ndigal waaw ñuy def loo xam ne jëmu ci yàlla wala yu battiku ne dinañu xëtt azanal anami noppi jur yi ah seetara nga gis nga gis am na ñoo xam ne bu ñu jëndee fas ba di ko dugal ci biir kër gi duñ ko dugalee ci bopp bi dañ koy dugalee gannaawam te baat bi dugalee ko gannaawam ne sa taaw bu góor ak taaw bu góor ci sa nag nekk ci kër gi munta nekk benn taawu nag bi dee wala sa taaw bi dee nga génne sa doom ne ko demal nga màngi nga nekk feneen ndax alal jar na li nga nga sa sa taaw boo gisee jur boo xam ne ñett façon couleur la am nga ne kii dafa ay gaaf buñ ko rendee musiba la ah déedéet lii yëpp ay ay mbir la mbiru iblis la ah ñuy xotti ñuy xotti na pujuri wala amur na naa leen digal li baax ma ne leen dafa bon li bon ma ne leen dafa baax wala yu xay ne danañu danañu danañu soppi xalqallaahi mbindeenu yàlla gi wallaahi gis ngeen ni ñuy def ñii di xeesal seen yaram di pinti pante ñii di bënn ñii di bënn seen i bakkan seeta loolu ñi di jokk seen i kawar di ci def ay leen wala di ci def ay yoos lii lépp da gis doomi aadama di ko def tey di di di yàq rek wa man yattari seytaana képp ku tey seytaane waliyan muy ndendam min dunillahi walis yàlla faqat ci dëgg-dëgg xasira perte na xusrana ak perte mu binan gu biir ya idum dana leen dig moom seytaane ah ne al boo defee lii rek boo defee li ñu jéggal la o yu man ni leen leen loo yow xale nga magagoo wala yow fi nga toll ci daraja boo defee lii du jur dara wa maa ya idum du leen dig moom seytaane illaa xuróoran bu dul wor leen ulaayka ñooñu ànd ak seytaane maawam seen tàppuwaay moom mooy safara wala yajiduna duñu am mukk mahiisan ak yolleekuwaay anha walis safara de walladina ña nga xam ne amanu gëm nañu yàlla wa amilu salaata ñuy def lu baax sanudxiluhum xel ci nañ leen dugal xel si nañ leen tàbbil jannatin ay aljana aljana yoo xam ne tajri dana daw min tahtiha ci ronam al anhaaru mboolem xeetu nanteef yi ay ji ah du xam ngeen jus yi orange la yi bisaab la yi buy la ah aljana moo neex te du nëb du forox waaw waaw doo am loo yàbbe waaw noo bëgg noonu la xaalidina ñuy waay béel fiyaa ci aljana abadan be faw abadan be moos yàlla nañ ci yàlla boole wa adallah lii digab yàlla la xaqan te digab yàlla dëgg la de wa man asdaq ana ko gën a dëggu yàlla Ah, xiilan ci kàddu moo gën a dëgg mi na laaj yàlla ci kàddu amul yàlla lu mu wax noonu rek noonu lay mel lay sa déet bi kom seen mébét yi waaw seen foog naa jort naa defe naa yi wala lu jaagan amaan ahli kitaab yi waaw see la la nga xam ne moom lay mébét ñooñ téye ñooñ yahud ak nasaraan waaw ah, la ñuy te antag lu yàlla lu jëriñ de man li amal képp ko jëf su an lu ñaaw yuj da bii des na ko fay de hankay hmm? alquran moo neex wax seetal ci tawraata dafa ñëwoon ne man zaraa shara ah hasadan nadama tawraata loolu moo fa ñëwoon képp ku bey rajo bi sonnalu leen ah yéen a ngi dégg ci tawraata dafa ñëwoon man zaraa man zaraa shara hasadan nadama képp ku bey musiba nga béy nga góob ak rëccu ah képp ku béy ah lu lu yiw nga góob ak jàmm alquran daa di ñëw moom seetal ni mu waxee man ya amal su an yujza bihi ah képp koo xam ne jëf na la mu jëf la mu doon loolu lañ koy fay rek boo jëfee lu bon ñu fay la lu bon wala yajid du am du fekk la di ko ñeel min duni laay walis yàlla waliyan wéeru waay wala na sentu caagan dimbal wa man ya amal képp ku jëf mi na saaliyaati ci lu baax na góor ak jigéen a fa yem de aljana ni fa góor di duggee aljana noonu la fa jigéen di duggee safara ni fa góor di duggee safara noonu la fa jigéen di duggee kon yàlla jëf la gis gisul ko jëf de wa man ya amal képp ku jëf mi na saaliyaati ci lu baax yi min zakarin bu dee góor aw unsa wala muy jigéen te huwa booba moom booba moom góor wala boobu moom jigéen googale mu'minun a gëm la fa ulaayka ñun ñu yadxuluna ñu tabbi aljana ta aljana wala yuzlamuna defu leen tooñ naqiran waaw lu toll ni mees bu tuuti boobale ah mooy tafit du xam ngeen tafit boo xoolee boo xoolee tàndoor ma saal ba ah xóot xóot boobale da gis benn mees bu tuuti bu ci jaar ni mu tuutee ak ni mu xeeboo boo koy lekk danga koy sànni nee na lu lu mel noonu boo ko jëfee du lu baax yàlla fay la ko boo ko jëfee ci lu bonit yàlla daal la ko fay rek am na lu ñu tuddee tafit am na lu ñu tuddee mees am na lu ñu tuddee njarweñ loolu yëpp nañ ko jàng ci biir téere bi man astanu kenn gënu ta rafet diinan euh, jaaruwaay diinan ak ak baax diinan waaw ak topp man ci ko xam ne aslama dafa jébbal wàccu jëmmam ji lillaay ñeel yàlla foofu fekk moom muhsin aji def lu rafet la dugg ci diina tey rafetal yàlla nag yéen gënu laa ci diina wa tabaate mu topp millata ibrahim ngir yonent yàlla ibrahim hanifan yonent yàlla ibrahim nga xam ne dafa ruugu jéngul jëm càmmoñ jéngul jëm càmm ndeyjoor moom dafa sëpp rek yoonu yàlla wattaxadallah ibrahima xalila yàlla day téy na seydina ibrahima mooy xaritam waaw ana lan moo andi baat boobale yonent yàlla Ibrahima réewam bekkoor dafa nekkoon bekkoor bu métti waaw réew ma amul woon dara mu yónnee ca réewu Masra ca réewu Égypte ñu koy jëndal dund këram fala la ñëpp doon lekkee ndekki këram fala la ñëpp doon lekkee añ këram fala la ñëpp doon lekkee reer ah, ah miskin yëpp ñu ngi kontaan yéeguñu xiifu ndekki yéeguñu xiifu añ yéeguñu xiifu reer ñëpp dëpp nañ seeni cin Ibrahima yàlla dogal benn yoon mu daal di yabal nag réewu Égypte te xaritam ngir mu jaay ko ngir mu jaay ko aw dund ngir mu jaay ko wuli kii sig domba se ba fekk ni lamay taa lame ka am na wuli kii sig ba loolu amee mu ca xaritam ba xaritam ba ne ko ah moom Ibrahima day jaaxal na ma man li ma koy jaay ni mu bëree ah moom ay fan rek mu daal ñëwaat na jeex na naa ko jaayaat ah Ibrahima day waxul li muy def de a ah, ña mu ñu ne ko ah Ibrahima day yar na yërmandeem toll na ci ne du lekk bàyyi nit ñi de du lekk mukk di bàyyi doomi aadama yi ah moom day mi ngi samp cinam di togg ndekki aña gër di ko jox miskini waa ji ne Ibrahima nitu ngistal la man mun naa ko jaay li muy dundee wala di ko ay di ko jox nag li muy jox doomi aadama yi loolu man du ma ci dal. ndeysaan gëléem yaa ngi ñibbi si dara ne ko ci biir ba ñëwee ba jegeñ dëkk ba ñu xam ne ba ko miskin yi gisee seen yaakaar tas ñu wàccee saako ya saako yëpp ñu def ko suuf ba mu fees tepp waaw xam nga suuf dafa diis gëléem yaa ngi ko yenu waaye mujj gi mënu ñoo dox sax waaw ba ñu ñëwee Ibrahima daal leen gis daal leen dalal miskin yaa ngi tëb miskin yaa ngi fecc ni miskin yaa ngi ree ndax gëléem yi ñëw nañ léegi ñu reggaat ñu ne Ibrahim bi yoon day musiba am na waa ji day nangu dara li nga gis gëléem yi yeno nii ah du dund de waaye suuf la de ñun ñoo ko le ngir bañ a tas yaakaaru jérémi Ibrahima dugg ci néeg mi ndey sàndaa ji tëju mi ngi ñaan yàlla e yow yàlla yow yàlla man day mbindeef dong laa ñii ay mbindeef lañu yow yàlla say mbindeef yaakaar nañ seen morom mbindeef yow yàlla bul tas seen yaakaar li li li yërëm na lool li yërëm na lool yow yàlla man sa jaam laa ñi say jaam lañu say jaam lay yaakaar nañ sa jaam yow yàlla bul tas say yaakaari jaam ci sa jaam ji dema Ibrahim Ibrahima nekk ci néeg ba mi ngi tëju munta génn mu ngi xalaat lan lay wax soxnaam te mooy yaayi Saarata waaw nee nañ mooy doon yaayu mooy ki juróon Isxaaqa mu ñu mu laaj na Ibrahima day yàgg ne tey ubbiwul te miskin yaa ngi fi taxawal man ma dem ubbi mu laaj dem ubbi saako ya saaku ya suuf moo ca nekkoon waaye bu ko ubbee bii mu fekk ci ay seelu ndawal yu wow yii mu fekk ca dugub yi mu fekk ca ah yi mu fekk ca kii eh, ñebbe waaw waaw lii mu fekk ca mbokk waaw yi mu fekk ca bele lii mu fekk ci lors mbuus bu mu ubbi rek mu daal di fekk dund goo xam ne mu daal di ree ne ah suñu waaja de yàgg na yàgg naa yebal ak dund ci ñun waaye bii yoon li mu yebal bari na lool Seydina Ibrahima dégg nag miskin yaa ngi ree di xaqataay waaw mu ngi dégg ñu ngi rusi ñu rusi waaw ñu ngi rusi rek waa yàpp baa ngi def con con waaw xam nga lii na miskin di dégg xolan dafay neex ah Ibrahima daal di génne lu xew ah soxnaam ne ko ah bi yoon sa xarit bi li mu la yónnee ah duunoon na mu ne wallahi laysa xalili bi masra walakin na xalili fi sama du sama xarit ba nekk réew misra moo ma yónnee lii waaye sama xarit bi nekk ci asamaan moom ma ko yónnee di rabbana subhaanahu wa taala yàlla bu yàlla tas suñu yaakaar ya rabbi ya rabbi allah yàlla yàlla jokk suñu yaakaar moo tax nee na wattaxadallahu yàlla di jàpp na ibrahim xalilan muy soppeem walillahi muy xaritam walillahi aji sax la ñeel yàlla maa fi sama war li sama samaani juróom ñaar maa fi laaj li ci suuf allah yàlla nekk na te du dañ mukk muhiitan di aji wër ndombo bi kulli shay'in ci bépp mbir waaw miraasa ah walla ah waaw yastaftunaka ñu ngi lay sàkkoo ubbee ñu ngi lay sàkkoo laaj nga defal leen ifta fi nisaa ci jigéen ah qul waxal allahu yàlla de yuftikum moo leen di ubbee fii na ci ñoom man dañ ma yónni dong du man maay du man maa yore diina ji wama ak la nga xam ne yut laa des na ko jàng aleykum ci yéen fil kitaabi ci téere bi fii man nisaa ci jigéen ji nga xam ne ay jirim lañu seen bàyyi dee nañu ah te mu nekk fii ci kër gi nga bañ keneen takk ko yàq alalam mën nga koo takk ngi sàmmal ko alalam lool mën na walla wala boo yóbbee alalam gi dana dana seey wala alalam gi danañ ko faagaagal wala bu waa ji lekkee alalam ba mu jeex mën na koo dàq génnee kër ga ña nga xam ne laa tuutu na wul na jox deefu leen joxe mankuti ba la nga xam ne bindeef na lahum ñexul na ñeel leen wa taqabuna te ngeen xamam antan ki woon na ngeen takk leen ah yàlla nee na aayul may naa leen ngeen def loolale Mm, wal mustalafin ak ña nga xam ne dañ leen a néewal doole mënal wil daal ak gone yi wa antaqumu li fi nekk mooy julli bu gëmee yàlla gëm seydina muhammad mooy taxawam bu amee daal na nekk lil yataama ñeel dimbala jéemi bil xisti ànd ak njub gu mat sëkk nag bil xisti ci ju kocc wama tafalu lépp lu ngeen def min xayrin ci jirim yu jigéen yooyu la aa ak ñu néew doole ci gone yi fa inna laa naka yàlla day aliman yàlla aji xam la bii ca jëf ja mu def waaw yàlla nee wa in imraatun ndem jigéen xaafat ragal na min baaliha ci jëkkëram nusuusan jëkkër ja foñ aw iraadan wala du mooy bàyyi ko fala junaaha déet bàkkaat alima ci ñoom ñaar an yusliha ñu yéwénoo yow jigéen nga dem nga ba mënatoo mënatoo lu aju ci say waaw dem nga ba tollu foo xam ne liggéeyu kër mënatoo ko dem nga ba foo xam ne sa jëkkër bu la aajoo waaw doo ko mën a jëriñati te waaw te amul alal ngir denc ñeneen Ah, nga yewee nag moom nag mooy sa càmmañ ngay ngay jigéenam ah, yàlla nee na dara nekku ci falaa junaha alayhim an yusliha bi ñu yeweenoo bay numaa seen diggante sulhan ak yeweenoo wa ah, sulhu yewene googu xayrun moo gën mu dem nga dem seen doom yi tasaaroo yàqute daal am ci kër gi yàlla nee na wa uhdirat eh, teewaleef na an nafsu bakkan asuha ak cokoto rek doomi adama naa gën a yokk rek femme voiture villa argent naa am kër gu rafet waaw jongama boo xam ne dafa njegamaare na am ay chèque banque bi hmm? naam oto boo xam ne ku moroom mun a cëy seetal oto gi nga tey waaw ngay dolleeku te doo joxe waaw ay million te doo jëf jëfu million nga yore ay milliard doo jëf ay jëfu milliard waaw nga mun a baaxe doomi aadama yi doo leen baaxe nga mun a dimbale doo te doo mun a te doo dimbale waaye wa in tus waaye tuxsinu bu ngeen yi bu ngeen rafetalee wa tattaqu ngeen ragal yàlla fa inna allah naka yàlla day kaane nekk na xabiran di aji dañ kumpa bi ma ci lu ngeen jëf yàlla nee na jigéen nag bu demee ba toll foo xam ne mooy tolluwaay gi ah yàlla nee na bu ñu doonee benn ñaar ñetti ci kër gi xool moom yàllaa ko moom fokk am fu ko yóbbu rek walan tastati du ngeen attan mukk an taadilu ba ngeen maando baynal nisaa diggante jigéen ñi nit ki dana jur ay doomam sax nga gis taawam gënal ko ah bu taawam raf bu taawam bu taawam rafet rek mu raf danga caatam moo ko dàqal caatam bu rafee rek mu raf te moom moo bokk sukk jur leen ñoom ñëpp bu joxee xale yëpp ñu lekk ba mu regg am lu mu dencaat bàyyi ba xale yëpp fooy mu daal di woo kenn ne ko lekkale te nga fomp sa gémmiñ bu ko wax kenn de te moom moo bokk sukk jur leen de waa xol yàlla moo koy wëlbati diggante ay loxoom ñu ko neex la koy def wala xarastum doonte demoon ngeen be euh, xër euh, waaw euh, mun ko du yomb waaye na falaata milu bu leen jeng kulal mali bépp njeng nañu bokk lekk ba regg nañ bokk naan ba mandi nañ bokk woddu bu ñu raflee nañ bokk faju fatazaruha ngeen bàyyi ko kal mu àllaka mu mel ni naka seetu wala naka portele bu ñu aj rek nit a ngi nii fekk du mun wax mun ta jóge foofale loolu génnul wa in tuslihu bu ngeen yéwénelee wa tattaqu ngeen ragal yàlla wa inna allah naka yàlla day kaana nekk na rafoon di jéggalaa songa doman di yërëmaa soon alhamdulillahi rabbil alamin dégg nañ ko kon maa ngi noonu nag waaw lii baax na waaye ñu doon nelaw yëpp yeewu nañu alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na yàlla fay yàlla waaw jigéen nag ah, lu doy waar la jigéen eh, lu lu lu lu lu yéeme la gisoo yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam daana wax yaay Aïcha waaw ne ko boo meree man danaa ko xam boo kontaanee danaa ko xam mu ne ko boo kontaanee da ngay naan wallazi ba asa muhammadan bil haqqi déngali ah Aïcha bu kontaanee buy waat ci yàlla bi yónni muhammad lay lay woo dafay ne wallazi ba asa muhammadan bil haqqi wallahi giñ naa ci yàlla mi yónni muhammad ci dëgg mu ne ko bu ma meree nag lan laay wax mu ne da ngay naan wallazi ba asa ibrahima bil haqqi giñ naa ci yàlla mi yónnoon ibrahima nga ne ma ñukk dem jëli ibrahim kon dégg nañ kàddu dëgg jigéen bëgg na solo lool dégg nañ ko kon yàlla yàlla dimbali ñu bi boo leen toppee ci seen anam diis diis nañu mbir lool waaye ñu xam ne laa xayra min na wala budda min hunna boo leen bàyyee a ah, musiba laa di ñëw boo leen téye ba dee coono daay dikk rek safaray lolli la boo ko jegañee nga tàng boo ko soree nga liw yàlla nee na wa in yatafaraqaa bu ñu teqalikoo nag yughnillaa yàlla dana oom kullan kenn ku nekk min saatihi ci ngëneel yamu yore ci mbaax yamu yore eh, ca teraanga yi yaatu yamu yore wa kaana allah yàlla nekk na waasaan di aji yaatu le hakiman di aji xereñ walillahi aji nekk la ñeel yàlla maa fi sama li ci asamaani juróom-ñaar wa maa fi la ak li ci suuf lépp yàlla moo ko moom wala xat ci dëgg-dëgg day wasay naa denkoon dénk na dénkoon nañu dénk nañu alladina ña ngaa ne utul kitaaba joxe joxe na leen téere te mooy yahudeeg nasaraani min qablikum balaa ngeen di ñëw wa iyaakum ak yéen ñi lan la mooy an ittaqullaa yàlla wa in takfuru bu ngeen weddee fa inna aji sax li lillaa ñeel yàlla maa fi sama li ci asamaan yi wa maa fi la adak li ci suuf si wa kaana allah yàlla nekk na te du dañu xam yeen di aji woomle hamidan yàlla mooy ki jagoo cant walillahi aji sax la ñeel yàlla maa fi sama li ci asamaan juróom-ñaar wa maa fi la adak li ci suuf wa kafa doy na kepp billaa ci yàlla wakilan ci wéeruwaay hmm? yàlla mooy kaafi hmm? yasha bu sooban yàlla yusifkum mu demee leen yéen ñëpp ay naasu yéen doomi aadama bu neexoon yàlla yéen ñëpp ngeen dem waaye ati mu dikkee bi axiri na ci ñeneen ñu leen gën ci melo ñu leen gën ci defeen wa kaana yàlla nekk na qadiran li aji mun ala ala ala zalika ci loola le mhm. ngeen bàyyi ci xel yaa ngi nekk ci yooni tukki nga ñëw ci bërëb boo xam ne xamoo fa kenn te nga bëgg ña nga bàyyi sa réew nga am yaay ci àll bi waaye nga am yaay nga am nga am baay ci àll bi bëgg nga am nijaay ci àll bi bëgg nga am bàjjen ci àll bi boo demee ba jubloog dëkk boobale na nga aaya bi nañ ko jàng in yasha yusukum wayaati wayaati bi ayyuhan nas wayaati bi xalqin wayaati bi axarina ñaari ay yëpp wàcc nañu ah nga di ko wa kaana allah ala kulli shay'in qadiran yàlla dëkk boobu dina la fa may baay du xam ngeen loolu kooku mu may la baay bu la fa jur de waaye ku la may baay goo xam ne daf lay taxaw sa baay ni lay taxawoo may la yaay boo xam ne daf lay taxaw ni la sa yaay taxawoo te boo duggee ci dëkk amoo kilifa ah, baaxul de hmm, waaw man kaana koo xam ne nekk na yuridu di bëgg as sawaaba dunya yoolu addina fa indallah aji nekk la fa yàlla sawaaba dunya yoolu addina wal axira ak allah yàlla ñaar yëpp la yor ndeysaan yàlla mooy ki baax seetal ku bëgg addina yàlla na du addina rek yàlla laa yore ñeel ma jox la laa yàlla nekk na sami'an di déggaakoon basiran di gisaakoon yaa ayyuhan naasu e yaa ayyuhallazina amanu e yéen ñi gëm yàlla xam na moo njëkk amul tàmbali te mooy mujj amul jeextal kuunu nekk leen xawaamina di waay farlu xawaamina di waay dogu xawaamina di waay dolli laxasaayu bil qisti ta ngeen ngeen taxaw bil qisti ci kocc rek jaa di jub kocc shuhada ngeen di waay seede lillaay ñeel yàlla na ngeen seede ngir yàlla walaw doonte ala anfusikum seen bopp la nekk qulil haqq walaw kaana murran qulil haqq walaw kaana ala nafsika dëgg moom na ko wax donte dafa wex xatt dëgg moom na ko wax donte sa kaw lay tàbbi rek awil walidayni wala ñaari wayjur yi wala aqrabi nag mbokk jegañaalay bul seet nit ki seetal yàlla in yakun bu ñu nekkee it ran yéen di waay woomle aw faqiyan wala di waay ñàkk fallaa yàlla awlaa moo gën a yey moo gën a yell topp ci jaalu bi himaa ci ñoom ñaar wala tatew bu leen topp alhawa seen bànneexu bakkan topp bànneexu bakkan alak nañu bëri de seetal ndox mu neex nga bàyyi ko fi nga jël biteelu sàngara ah? xam nga da nga nga bàyyi fii singom nga bàyyi fi tàngal nga bàyyi fi mbiskit nga daal di jël ay peyon di ko lok ah xam nga ne yaa ngi def loo xam ne xamoo ko ñii jël ay pikir di pikir seen bopp dorog ñii jël ay eh, ay yamba ñii jël ay bax ay lox di ko di ko raab ci kayit yi di ko di ko tëx di ko mooy mooy da ah da ngay jékki-jékki sa cuukeel bi doxam xam ngeen cuukeel cuukeel mooy ndong fi mujj ci ndong dafay mujj di cuuk cuuki rek bu boobaa ndof dikk na dootoo yorati mukk ada andi dum de mooy cuukeel fii mooy jë ci kanam mooy jë ci ginnaaw mooy cuukeel kero boo yégee ne yaa ngi tux yàmba sa cuukeel bi mujj na di cuuk cuuki jeex na dalal xel mënatul ci yow dara dox nga da sànni sa malaan rek lii baaxul ah te seetal la doomi aadama day tànn na lépp lu yàlla jox na ko lu baax mu day tànn lu bon na ngeen bu leen bu leen bokk ci mbooloo moom mukk bu leen topp seen bànneexu bakkani an taadilu ba ngeen bañ a maandu wa intalu bu ngeen wengee aw turid wala ngeen dumóoyu dem leen fa inna laa naka yàlla day kaana nekk na xabiran di aji dañ kumpa ma taamul ci la ngeen di jëf yaa ayyuhallazina aamanu yéen ñu yàlla xam na yàlla mooy njëlbeen bu amul tàmbali ca yàlla mooy aji des te amul jeextal bi ba faw aminu gëm leen billahi ci yàlla wa rasulihi a ah, te ngeen gëm sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam muhammad mooy xayru xalqillahi a ah, muhammad mooy koo xam ne jigéen musta jur lu mel ni moom jigéen dootul jur lu mel ni moom boo demee ci raaya xaadimu rasuul nee na boo déggee nit di jaayu ci benn kaasu ndox bu fees dangaa nekkul ci géej dégg ngeen kàddu gi benn kaas fu ci nit di ndamoo dangaa jegañul géej boo jegañee géej géej moo gën a fees ah moom sëñ Tuubaa mu dellu ca raiyamba ne boo déggee ñu naan gattax gi gattax gi dafa njool dafa nekku ci ron ay garab ah gattax bu jegañee garab njoolaam dootul feeñati kon mbir maa ngi noonu la Muhammad dong mooy li baay waxoon cheikh al islam nee na nee na baabullahi wa xaasinu fadlihi Muhammad day mooy buntu yàlla ga te mooy ki yara nu yàlla ba képp ku jaaro ci Muhammad doo am de képp ku jaaro ci Muhammad doo yegg yal na yàlla fay suñu mag ñu baax ñoo ñale kon mbir maa ngi noonale waaw uhuh. wal kitaabi wal kitaabi ngeen topp téere ngeen gëm téere bi allazi ba nga xam ne nazala wàccee na ko dogit par dogit ala rasulihi ci kaw yonante bi ci ñaar fukk ak juróom mu faatu at alquran jeex mu faatu wal kitaabi gëm leen téere allati allazi ba nga xam ne anzala yàlla wàccee woon na ko min qablu balaa yéen te mooy tawraat zabur wa man yakfur képp ko weddi billahi ci yàlla wa malaykati yi weddi malayka yi wa kutubi ak téere yi a ah, téere yi téeméer malayka yi nag la kenn xamul nañu tollu de wa ma ya'lamu junuuda rabbika illaa